أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sante yàlla jullit sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen balu di leen balu àq di ñaan suñu borom subhanahu wa taala li mu déggee ci weer wu tedd wi muy yërmandeem ak mu njëggalam ak gore ci sawara ñett yooyu yépp yàlla na ko yàlla defal lépp loo xamante ne tamit def nañ ko ci weer wi te jublu ci aw yiw yàlla ñu ko yàlla nungul te làqal ñu ko fu yàq yeggut lépp lu ñu ci def ci ay savant mit ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu jéggal ñu ko ñu delsiwaat ak yéen tey jii rek incha allah fas yéene àndaat ak yéen ci jataay yu am solo yi nga xam ne muassasatul wafa'i bi huquqil iman moo koy taxawal ci ndigalul ki nga xam ne moo fi toog jotaayu borom Daaru Muxti muy Serigne Cheikh Khady yàlla na ko fi yàlla yàggal te may ku kattan ba li mu yéenee liggéeyal borom Daaru Muxti lépp mu àggale ku kaw yi njottam lii bokk ci lenn ci liggéey yi nga xam ne moo ci joxe ndigal te jox kuréel gi nga xamante ne mooy mu assasatul Wafa di xuququl iman ñu war koo saytu ñu fas yéene àndaat ak yéen tey jii rek incha allah ngir dalal kenn ci suñu gan ñi nga xamante ne ñoom lañ tànn ci biir war kew yépp ñu fas yéene ànd ak ñun tey nag ñu am fii gan goo xam ne ci ñun la bokk mën nañoo wax loolu ndax ni nga xam ne noonu la mu muassasatul wafa'i bi huquqil iman di taxawale ay liggéey fii yoo xamante ne lépp dafay jëm ci tasaare liggéey bi Serigne Touba Xaadimu Rasuul noonu tamit la ko ak kuréel fële ci Touba ñu koy wax isbu tarxiya ñoom tamit ñu yëngatu ci wàllu googu rek kon mën nañoo wax ne tey dafa ñëw ci këram ñëw tamit ci waar wi nga xamante tool bi nga xamante ne moom si lay bay muy kan muy Serigne Atou Diagne mi nga xamante ne mooy jiitul isbu tarxiya jàpp naa ne jëru woon sax ñu koy présenté waaye nag ginnaaw dafa nekk loo xam ne dañ koo baaxoo def ak ñi nga xamante ne ñoo fi jaaroon faw rek ñu xam li aslëf xamaa ne lu gàtt lay doon rek lenn lay doon ci ab taxawaayam ak i jaar-jaaram rek lenn lañ ciy xamle ndax xamaa ne wax wi duñu may ñu mën a dugg ci loolu lépp ñu tàmbalee ci rek ne moom mi ngi amee baccalauréat am ci lycée Valdiodio Ndiaye bi nga xamante ne moo nekk Kaolack ginnaaw bi mu amee baccalauréat ba noppi ci la juggu ci université bu seexanta Anta ci Ndakaaru foofee la amee licence am ak maîtrise am spécialiste spécialisé ci wàllu géographie ci nekk googu mu nekkoon ci biir université. ci la bokkoon ci membre yi nga xamante ne ñoo sosoon daayira étudiant murid ci loolu waaye ci ndigalul Serigne Abdoul Ahad Mbacké mi nga xamante ne moo nekkoon ñetteelu xalifa Serigne Touba Xaadimu Rasuul ci xilaaf ak Serigne Saliou nag ci la soppee tur woowu nga xamante ne moo nekkoon daayira des étudiants mourides jox leen beneen tur woo xamante ne Serigne Saliou ci boppam moo ko tànnal boppam muy bu Tarqiyyah yaakaar naa ne la mu ca waxoon la taxoon mu tànn ko kenn ku nekk ci xam na ko dëpp nag bi leen Serigne Saliou Mbacké tànnalee tur ba léegi moom mii di Serigne Atou Diagne mooy ki nga xamante ne moo jiite daayira boobu noonu. ñuy yëngutu ay yëngutu yu am solo mu nekkoon ci njàlbéen xaj na ci béréb yoo xamante yàggul woon waaye nag seenu farlu ak seenu bëgg a liggéeyal Sëriñ Tuubaa tax na ba yàlla dimbali leen ba daayira bi tey matala ne mbooleen goxi Sénégal yi jëlale naa sax biir Sénégal waaye bitim réew dëkk réew yu baree bare tey boo fa demee da fekk siège boo xamante ne daayira Hizbut Tarqiyyah ñoom ñoo ko moom loolu nag mu nekk liggéey boo xamante ne liggéey bu am solo la ci kaw loolu ci biir liggéey bi ñu liggéey dem nañ ba àgg sax ci biir daara jooju muy daara Hizbut Tarqiyyah am nañ fa benn institut boo xamante ne mu ngi tàmbulee ci euh, maternelle maanaam mooy li gën a ci wàllu njàng maanaam bu xale bi juddoo ba am ñaari at wala ñetti at rek ñoom foofu lañuy ñuy tàmbulee seen yar ak feeñal liggéey Sëriñ Tuubaa ci li nga xamante ne moo war a ci xale bi am nañ benn institut ci biir daara nga xamante ne mi ngi tàmbulee foofu muy rawdatul atfal te dem na ba àgg ci terminal muy foofu nga xamante ne fi la njàng mu digg mi yi di jeexe jamono ji ñuy wax ak yéen ngi ci ay projet ci ay xalaat taxawal université boo xamante ne université la boo xamante ne day topp njàng moom nga xamante ne moom lañu tàmbali lépp rek feeñal liggéey Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul naka noonu euh, sëriñ bi nga xamante ne moom lañu dalal tey nit ñu xamle ne gëstukat la bindkat la ndax am na ay taalif yu bare bare yoo xamante ne bind na bind na ci siira yoonu murid bind na tamit ci wàll goo xamante ne dafa jëm ci ni ñuy bindee ak yenn wàll yoo xamante ne yu bëree bëri bëri la naka noonu tamit conférencier la fii ci biir réew mi ak bitim réew bari na ay jataay yi xam-xam yoo xamante ne moom mii lañuy tànn mu ñëw ngir animer jataay yooyu muy ci biir réew mi ak ci bitim réew xam ne la ci firnde rek moom mooy exposition bi nga xamante ne euh, ñi ngi koy def ci màggalu Tuubaa yi bi ñu ko tàmbalee xel yi dajul fenn fudul daaray waa isbu tarxiya ba tax na ñoom lañ ko féetaleel ñoom ñoo koy saytu ñu fay def ci liggéey boo xamante ne liggéey bu ci ayib la kon su may tënk ci gàttal rek ndax waxtu wi xamaa ne moom dul may ñu mën a dugg ci yenn détails yi kooku mooy jëmm ji nga xam ne moom la ñu dalal fii jataay bi tey mu fas yéene seq ak ñun jataay bu am solo ci ñun ñi nga xamante ne dañu tuddoo Serigne Touba Xaadimu Rasuul ndax li mu fas yéene waxtaan ak ñun moom mooy matale goo xamante ne wootaleb Serigne wooteb Serigne Touba Xaadimu Rasuul bi daj na ko kapp àdduna bi ci anam goo xamante ne nag dafay wuute ak anam gi nga xamante ne ñun moom lañuy ñuy déggee universalité kon yaakaar naa ne loolu lu am solo la loo xamante ne kenn ku nekk ñun war na koo bàyyi xel kon xam naa ne du ma sori ci wàllu googu noonu euh, li may def rek moom mooy dama koy jox kàddu gi su ko defee mu ñëw ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéenee baaxi tey ji incha allah ma fàttali mbooloo mi rek ne euh, bu waxtaan wi jeexee. koo xamante ne am nga ay laaj yoo xamante ne na jëm ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi waxtaanee incha allah suñu ko waxtu bi mayee laaj yi incha allah sëriñ bi fas yéene na ci ton bu noppee ci waxtaan wi kon euh, ñu fàttali rek ne ñi nga xamante ne ñoo bëgg topp waxtaan yi ci internet bi xasida online wala albishru point org wala ba tey tamit Murid TV yooyu yëpp en direct la ñuy def waxtaan bi ci képp koo xamante ne bëgg nga koo topp ci internet bi naka noonu tamit rajo yi nga xamante ne moo nekk ci diggante Darou Moukhty ak rajo yooyu yëpp kenn ku nekk waxtaan yi nga xamante ne moom la ñuy jàllale fii ci jumaa ji waxtaan yooyu yëpp ñoom danañ ko jàllale incha allah naka noonu tamit Touba Média moom tamit dana jàllale waxtaan yi kon li ñuy def moom mooy dañu jox kàddu gi Serigne Atou Diagne ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom lañu ñu fas yéene baaxee tey ji incha allah yàlla na ko yàlla defal tawfiq te defal ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu aousubillahi min rabbil alamin allahuma salli wa sallim barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa sallim eh, mbokk yi teew yépp ñu ngi nuyu ñépp di leen siyaare tey jiital ci nuyoo boobu ñi nga xam ne ñoo teew fii ci biir barab bi tey di njabootu maam Cheikh Ibrahim teewal fi njabootu Sëriñ Tuubaa yépp waaye balaa may gën a sori sax ci nuyoo boobu dina am lu tuuti lu ma fàttali rek loo xam ne mbégte mu ma ci am rek moo tax ma di ko fàttali muy ay kilifa yu bokk ci mbooloo mi nga xam ne dundal diine rek moo ko tax a jóg muy Al Wafa ñu ñëw ba Touba fekk ñu fa bëgg nu ànd ak ñoom liggéey bii ñooña sëñ Xalil Mbàkke mu sëñ Saab sama nga ca woon sëñ Xaadim ak sëñ Ahmadu ak sëñ Modu Mbàkke fan yële ci ginnaaw dikkoon nañu fa ci loolu la jotaayu tey bii liñ ci am ci la tukkee ñuy xam ne ne ñu ngi ci sant waaye di ci jéglu ndax ñooñu moom bu ñu yónnee woon rek euh, lu demee ni téléphone wala xeeti courriel lu ñu bëgg ci ñun lu ca mën am rek incha allah danañ ko am ñuy rafetlu itam bu baax a baax liggéey bii nga xam ne mooy liggéeyu euh, kuréel bii di Al Wafa nga xam ne kuréel la boo xam ne dafay sàmm ak di dundal ak di yeesal li nga xam ne mooy ngëm ci ab jullit euh, ñu leen ndokkeel bu baax ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci weer wu tedd bi muy ramadaanul mubaarak di leen jottali nuyoo waa isbu tarxiya yépp waaye di leen di jaar ci yéen di nuyu mboolem koo xam ne bokk na ci liggéey bi fursa bii ngeen na xam ne moom ngeen ñu may tey du nu bàyyi mu rëcc ñu mukk te jébbaluñu leen nuyu boo xam ne mi ngi jëm ci Cheikh Sidi Makhtar muy xalifa général des Mourides te turam rek boo ko déggee doy na sëkk pont diggante Touba ak Darou muy ñu jottali nuyoo suñu sëriñ suñu baay muy sëriñ Cheikh Khady moom maam Thierno Birahim te matale sëkk li mu doon tey jii ci moom ñu ñaan loolu yàgg lool te mu ànd ak wér di ko booleek mbooleem ay rakkam nga xam ne am nañ ci biir njabootam googu ay jëwriñ yu wér yoo xam ne lu ne seq nañ ko ci wàllu liggéeyal sëriñ Tuuba kon da ci des rek mooy ñi fi teew ñëpp booleeg notable yi dëkk bi ñu yor administration bi yor doxalinu dëkk bi ak euh, ñi nga xam ne mooy euh, ñi fi teewul ñëpp itam ñu ngi maase leen nuyu kon xam naa dañuy def rek lu mel ni li sëriñ bi waxoon ca euh, mooy bu xudus naqulu fin sarafina lil maqsadi wa bismi rabbina alkarimi nabtadi kon dugg ci waxtaan bi moo ci des eh, waxtaan bi nag comité scientifique bi nga xam ne ñooy comité scientifique bu bu al wafa bi ñu fa ñëwee bokk nañu ko jàpp ci li ñuy wax al alamiyatu daxwati cheikhul xadim loolu kon mooy ni ko sëñ Kara léegi rek matale goo xam ne liggéeyu sëriñ bi matale na ko ba tax mu war a mën a daj fépp ci àddina amul fenn foo xam ne euh, war naa jombale boppam liggéey bi war faa mën a àgg bu dee ci tubaab yi ñuy wax naan universalité euh, de l'appel du message de Cheikh Ahmadou Bamba waaye dinañ ci ñëwaat ba tey itam ci euh, noonu nga xam ne ni lañ tërale waxtaan bi ni ñu ko bindee balaa loolu mën nañu sax def benn euh, taxaw lu tuuti rek ci wàllu baat ak wàllu euh, ni nga xam ne moom la euh, thème bi di firi boroom xam-xam dañuy faral di wax ni lu daj àddina yépp moom la ñuy wax lu universel lu am universalité maanaam loo xam ne dugg na ci alam yëtu wala loo xam ne dafa yaatu ba daj suuf sépp wala muy loo xam ne li ëpp ci nit ñi loola impliqué na leen wala muy lépp ci ay jamono yu tegle mu di ci jaar te euh, li ci ëpp muy wéy di dox ba tey ñoom dañuy topp définition yooyu maanaam prix moom ci lu daj àddina niñ koy firee nga xam ne dina kon dem na ci nit ki dem na ci temps bi waaye biñ demee ba ca cat la nag dañoo wax ni alamiyatu muy ci message muy ci lu mën a doon mooy loo xam ne dafa tàllalu ci li ëpp ci réew yi ak ci li ëpp ci nit ndax lii bu ñuy wax tey jii matale bu sëriñ bi euh, matale ba war a dem fépp ci àddina il faut ñu bàyyi xel ne waa àddina kon dañuy waxal ñoom it am nañu noo xam ne ni la ñuy jàppee ni la gisee te loolu dina ci am loo xam ne même bu dul euh, loo xam ne ña koy xalaat sax mën nañoo waroog ñoom waaye su fekkee lu xel mën a nangu la te mu te ñu bokk ko ñu bokkandoo ko ñoom ndax ñu mën a mën ñu déglu kon bi nga xamante ne ñun wax nañ ñu euh, euh, thème bi rek fi saase euh, am na lu bari yu dikk ci suñu xel ñu jàpp ni xëy na moom la moom moo moo togg ñi nga xam ne ñoo yor commission culturelle kuréel bi tey nga xam ne ñooy doxal li muy Al Wafa ba tax xëy na ñu bëgg ñu waxtaane ko ndax itte ji ak ñor gi ak far gi li ko waral moom moom war nañ koo xool ñun ñi nga xam ne dañ ñoo sas lii wala sax mu nga xam ne dañu ci xajal ndax loola nit xajal fekk na mu gën la ko xam wala mu gën la caa yaatu ah bu la ko sasee dafa fekk xëy na dafa bëgg nga jariñu ca boo xoolee bu fekkee dañ koy seqanteeg ak ñi nga xam ne dañuy nekk ay gëstukat ci àddina bi boo leen nee tey li nga xam ne mooy alamiyatu message yu sëriñ bi mooy risalatam di bataaxalam fasaasa dañuy am foo xam ne mën nañ la fàkkar di la galgal te it am nañ liberté bu toll ne bu leen neexee ñu ne ah xanaa kon yow da ngaa bëgg a wax ni sëriñ bi bu fekkee message bi bu l'islam bu fekkee li sëriñ bi def tam ci lislaam la euh, message yu l'islam est-ce que tënkuwul ci alxuraan bu fekkee ñoom dañoo jàpp dañ ko tënk ci alxuraan kon ñun war nañ leena a njuuy li ñuy wax kuy teggi moo mën kuy tëru kon day mel ni euh, euh, bu ñu jëlee ni rek universalité muy alamiyatu risalatu cheikh bi ci àddina bi ni mu yaatoo kon ragal teel a werante ak teel a jote ak ay nit tax na dañuy wax ni alamiyatu mission wu Serigne Touba bàyyi baatu message bi te dinañ ci delsi ndax booy wax ak ñoo xam ne amaana xëy na mën nga mën ngeen bañ a tolloo ngëb mën ngaa wax ba teer ba li nga bëggoon tàmbale ñoom ñu waxal la ko kon yaakaar naa ni moo tax universalité bu dee ci ñi ndax dafay bari ñoo xam ne xam naa ni. ay ay ay ay ay xam-xamu jamono ji lañ kon ñuy tuddee ko rek universalité mission wu Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xam ne moo sos yoonu murid ci toolu Seydina Muhammad alayhi salaam kon loolu ay taxawul seetlu la yu gàtt rek yoo xam ne yu yuñ ciy dolli la pour bañ ñu mu mu mu di ñu tàdd waaye nag ngir xam dëgg dëgg dëgg alamiyatu boobu ci euh, daxawatu Cheikhul Xadim fu mu sax dëgg dëgg dëgg dinañu gis euh, ñetti yëpp muy euh, li nga xam ne plan bu bees bi waaye dafa mel ni kon dañ koy xaaj ñetti xaaj rek moo gën ñoo euh, kii ndax temps bi xam naa li muy may du bari muy kon euh, lu jëm ci benn taxaw lu seet ba xam buñ nee universalité maanaam buñ nee alamiyatu euh, ndax bariwut yu muy nirool yoo xam ne nit ñi mën nañ ko jaawale ba tax xëy na comité scientifique bi bëggoon ñu teqantal mën naa am waaye comme dañu ko féetale ñu koy liggéey dañuy bàyyi xel loolu yépp mel ni ñoom ñun dañuy dugg ci seen xel loolu ab taxaw lu seetlu lay doon rek boo xam ne dina am nag dimension yu bari dimension yu bari kon ci ñi nga xam ne euh, ñoom dañuy nekk ay gëstukat itam li ci jiitu une problématique lay doon pluridimensionnelle ci universalité message yu sëriñ bi ñaareel ba mooy fondement ngi fondement ngi universalité maanaam alamiyatu boobu lan mooy fi nga xam ne fa la euh, cosaanoo la ca topp mooy dekkal gu sëriñ bi dekkal ay valeur maanaam mbaax yi nga xam ne ay mbaax la yoo xam ne foo dem ba àdduna sosoo ba tey foo dem du soppiku mën naa séq jamono yi fi jaar yépp mën na doon it loo xam ne day yaatu ci àdduna bi yépp mën naa doon it kuy bëgg li nga xam ne moom la lislaam di bëgg loolu doo ko fi mën a bàyyi kon noonu sëriñ bi kon dekkalaat na ko yeesalaat na ko euh, kon xaaj bu njëkk bi ci wàllu taxaw seetlu rek dafa am ñaari baat yoo xam ne dañuy dend muy lu mel ni tey lu matale daj kàpp àddina ba ñépp xam ne daj na ko te muy lan loo xam ne dafa tukkee ci liggéeyu sëriñ bi ak tam ñu gis ni yaatal li ñuy wax propagation ci tubaab yaatal message bu sëriñ bi ci àddina si ñu jàpp ne comité scientifique bi ci boppam euh, war nañu jéem a xool ba xam exactement ñoom liñ ñu bëgg a def la mooy lan su fekkee dafa am ci àddina bi ñoo xam ne dañuy jaawale alamiyatu ak propagation maanaam yaatal ni muy doxe di yaatu ah loolu kay mën nañoo wax ni euh, même bu ko doonut mën nañoo wax ne yoonu murid de moom teel naa jóg moom ndax 1925 déjà commandant de cercle bu Sine Saloum ci benn rapport bu mu def mi ngi wax ni yoonu murid de daj na fépp te kilifaam la doon rendre compte euh, colonie yi nga xam ne mooy colonie murit yi fees nañu dell ci Gosaas fees nañ dell ci ngin ngi néew fees nañ dell ci Kaolack fees nañ dell ci Sokone Birkelane Kaffrine ak Koungheul nee na pël yi sax de nga xam ne jàppoon nañ ne duñu neex a euh, dugal ci loolu léegi daj na ko ak séréer si mu ni loolu nag nekk na jaaxle goo xam ne maa ngi la koy signaler ndax ñoom kat seen diine diine cosaan yii fi amoon rek la woon mu ni maa ngi lay fàttali yow sama kilifa itam di la xamal ni buur siin kumbandoo seen fan yii rek am na ñu jóge woon ci sëriñ bi doon fi jaaroon fi moom ba dañuy dem fasam wa wu ñuul wi rafet wu ñuul woo nga doon dégg joxe na ko addiya kon bu doon loolu yaatal rek mel na ni kon ñun bokkuñ ci ñi ñi ci lool waaye nag est-ce que moom la est-ce que loolu mën naa tax ñu wax ni mooy alamiyatu même bu ñu lëkkaloo mën naa ndax doon loolu euh, concept bi tam maanaam alamiyatu muy universalité mënees na ko xool ci wàllu li ñuy wax transnationalité maanaam loo xam dafa jéggi ay continent di dem loolu maa ngi jégalu sax dama ciy jublu tooñ rek sama mbokki tubaab yi ne bu leen jaawale mukk ne damay avaliser sax li ñuy wax multinational ndax am na ñoo xam ne dañuy woyofal wàllu diine gi ci yoon wi ci ay xalaat li cëpp ëpp nag ay xalaat kat tubaab lañu di wax ni yoonu murid dafa mel ni multinational entreprise bu mag boo xam ne dañuy dajale seen alal di ko def rek am ñoo xam dañu nekk bi di ko dundal ak yu demee noonu lool sax ñu bari ñuy faral di dugg ci internet bi gis nañ ni am na ku ko ci defoon ci ba def ci film ci euh, chaîne de télévision bu ñox wax m man mii def naa tontu woon naa ko boo xam ne xëy na euh, mel na ni dana ko dimbali kon transnational mooy loo xam ne dafa am ñu la teewal ci àddina bi yëpp fu ne fu ñu dem fekk la fa loolu kon kenn mënu cee jiitu yoonu murid ndax tey mouridisme juróom fukki état ak ñaar yi nga xam ne Amérique am na ko foo ci dem fekk leen fa boo demee Asie fekk leen fa boo demee Europe fekk leen fa boo demee Afrique fekk leen fa boo demee Océanie di nga leen fa fekk kon bu fekkente ne ci wàllu yaatal gi rek lañ ko wax day mel ni propagation bi euh, mën nañu kon pour ragal ne li ma doon wax léegi ne kuy tëru moo man kuy teggi moo man kuy tëru kon war nañu wax ne bu doonte ne alamiyatu dafa synonyme maanaam dafa bokk piri in ak yaatal lu tax newul ci arab yi yoon wi réewi naar yii lu tax bariwu fa lu tax bariwul Maghreb lu tax bariwul Proche Orient Proche Orient mooy Égypte yi ñu dendal Extrême Orient mooy ñi gën a féete ca ginnaaw te loolu ku ne xam na ne fa la islam juddoo ndax ñun dañ ko ragal wala ndax dañ fa mënul dem wala dañ ñu ko tere wala lan mooy gàllankoor ndax te na jafe nga comprendre ku mën a dem ba France mën a dem ba ci yeneen réew te yow. bu fekkee li nga yor lu lu lu dafa dafa firi ne mooy lu daj fépp ñëpp war a koo jëfandikoo kon fii lislaam jóge war nañ wax ak ñoom te propagation boobu am ñu ba tey lu ñu jaaxal sa fekkente ne moom la ñu jàpp ne moom mooy universalité mooy lan mën nga dugg avion dem ba fu sori océan yi wala Amérique nga fekk fa tey mouridisme muy dox waaye mën ngaa ñëw fii ci Burkina gi nga xam ne ñoo sësaloo bokki aada ak i doxalin nga laaj leen ne lan mooy mouridisme ñu ne ah mouridisme de li ma xam jàppoon naa ne ay nit la ñuñ ma wax ni dañuy oyofal diine ca Sénégal kon yaakaar naa ni il faut nécessairement ñu xool ba xam baat bi fan lay sox sax ba nga xam ne ku ko bëgg a soppi yow di nga gàkk koo bëgg a werante matale gu mu matale ak fu mu war a daj di nga gàtt boo dëkkee fa lislaam sosoo ak fi dox ba yegg si fi yaakaar naa ni ba tey dinga nga gàtt kon li ñuy wax ba tey rek mooy tax ñuy bàyyi xel yu bàyyi bokkandoo bëgg a bàyyee xel lu bàyyandoo xel lu mel ni loolu kon loolu rek lañ ci jublu ndax euh, est-ce du mel ni lu mel ni reconnaissance kon lañu soxla ndax bu fekkee ñun mën nañu yaatu fa ne waaye ñu mu ñëw dem ci ci ci réewi naar yi est-ce commission bi yore lii tey dafa jàpp ni jàmp na jot na war na pour ñu euh, euh, revendiquer une reconnaissance reconnaissance ñaar muy bu l'islam li nga xam ne mooy dox ci li ëpp ci réew yi ñu ñuul ni ak reconnaissance part boo xam ne bu yoonu murit la ci àddina bi ci réew yi naar yi ndax moomu ñu diine ci euh, waaw bu fekkente ni alamiyatu dafa nekk loo xam ne euh, dañ koy dégg ci ni loo xam ne ñu nekk ca bitim réew dëkk ca bitim réew muy ay étranger seenu màpp dugg si ci yoon wi loolu itam bu fekkee dañ ca comité comité bi mën naa am ne loolu war nañ cee xalaat war naa doon loo xam ne kii te su boobaa dana baax ci ñu xam euh, ñu xam ko bu baax ñu fexe ba ñu xam ko bu baax fexe ba transmettre ko jàllale ko bu baax ñu fexe itam ba nga xam ne dina dana des na ca mën a jot jot gi ci wàllu support yëpp nag moo xam arabe la moo xam anglais la moo xam français la moo xam espagnol la moo xam ci yeneen langue yëpp kon loolu itam mu nekk loo xam ne ay ubbiku la loo xam ne dana doon loo xam ne universalité dina ko waral ñu jàkkaar ñu ñu dend te duñu te du duñu te ñu làng te ñu bokk sax waaw wala ñu ne ah nun kat ginnaaw dañuy tudd di tudd sëñ Touba ndax boo nee kii ko mu ñu ni sëtub maam Thierno ànd ak dongoy maam na mbaa ñoo xam ne dongoy maam Thierno leen jur di boromi xam-xam est-ce que ñun waruñoo jóg leeral àddina bi ci ginnaaw bu ñu d'accord ni li sëriñ bi yor matal na mën naa daj àddina bi yëpp pour wax àddina bi ne leen ay li yëwén lii sëriñ bi yor du yëfi sénégalais bu dellu ci sénégalais li tubaab bi di wax une affaire senegalu sénégalaise kon waaye nag mu doon affaire boo xam ne àddina sépp la concerné toute l'humanité kon ndax tam du gaa yi dañ naan lu toll ni yëfi sëriñ bi ñu wax ni nii la matalee ci àddina sépp ba noppi mu am ñoo xam ne am nañ ci kumpa kumpa goo xam ne dañuy jàpp ne yoon wi tariixa la te ñooñu am ci ñoo xam ne yàggu yàggulee tarixa tane ndax ñoom ay secte la boo ko gisee loo def ñun la xaraam loo def ñun la xaraam bu nu gisee nuy nuyoo suñu façon nga nuyoo ñu ni sujjóot suñu gisee ne ñuy wormaale suñu kilifa ñu dal ci suñu kow suñu gisee euh, ni ñuy jullee ku ne xam na tey débat la boo xam ne diggante euh, xabd ak sadar muy debar international kii liggéey di julli wàcc ay loxoom ak kii jullim taf ay loxoom ñu ne ba tey est-ce que du ne euh, ñi nga xam ne ñoo yor lii dañu wax ne mënatuñu seetaan duñu bay suñu waar ci confusion jaawale gi nga xam ne yenn teengalaakoon ni diine yu yàggul ñu ngi koy jëmale ci yoon wi ba àgg ci di ko qualifier di ko tuddee vagabondage islamique maanaam càmbaabooyu diine càmbaabooy ci diine loolu mën naa tax nga ne ka waaw nun teenoo sulliwaat nun suñu universalité bi waxtaan ci xoolandoo ko aywa kon ba tey ñu ni ñun daal bu fekkee kuréel bii li ñuy liggéeyloo muy ñu bokk xool alamiyatu lan moo koy porter atteinte ak lu ko porter wut am na nañu droit ci xool ko ñetti yëf séq nañ ko jullit ñi aqida tawhid ak masaayib aqida moom du ñu du bari coow buñ ci séqante juróom benn article la daara ju toll nii dama fi nekk di ko fàttali euh, ndax gëm yàlla gëm malayka yi gëm téere yi gëm bis penc gëm yonent yi gëm dogal loolu des ko jàngale fii bi ci topp kon amuñu problème ak jullit ñépp ci wàllu aqida li ci topp mooy masaay bi masaay bi ñeent lañ imaam ahzam abu hanifa euh, euh, ab shafi ak euh, malik ak anbal léegi li tax ñun amuñoo ñoom problème mooy boo dajale woon addina bi li ciy jullit un milliard cinq cent soixante dix millions ngay am un milliard cinq cent soixante dix millions yooyu ñeenti ñeenti kuréel ñeenti masab yooyu am nañ ci quatre vingt trois pour cent maanaam téeméer bu ne juróom-ñett ya ak genn wàll sax quatre vingt trois cinq pour cent waaw kon mu mel ni des na fukk ak juróom-benn ak genn wàll ci pourcentage boo xam ne ñenn ñoo ko bokk jotewu ñëw mazaay mazaay bi dara bi malikin zil mazaya shafi'i abi hanifatan ahmadan mahmudiyya malik lañ mu ñëw Afrique du Nord euh, imam ahzam moo dem Kazakhstan Arménie Chine euh, Pakistan moo ñëw ba sësaat ci Iran noonu lañ ko toppale kon mortalente nañ waaye ñun nag li tax ñu féeteeg Malik firiwul suñu waroo ak ñoom xanaa taalibi bu nekkoon ci moom ak saadix bu nekkoon ci moom ak xam-xam bu egg ci xam ni muy jàppe ko yonent bi yar li mat a xam ci moom moo tax amalal ahlal madinatul munawwara moonu ci bàyyi kon muy lu leer nañ kon mën naa ne ba tey masaay bi jotee ñoom ñoom dara waaye fukk yeeg juróom benn ak genn wàll ñooy ñan ñooy ñan ay kuréel la yoo xam ne mat nañu ay junni junni junni junni junni kuréel kuréel boobu kuréel yooyu soo leen séddalee tey li nga xam ne moom lañu bokk kenn du ci am zéro wa virgule nangam diggante un zéro ak pour cent rek ngay waaye duñ ko weesu kon kay ñun ñoo tooñ suñu bopp Malik am na vingt pour cent ci quatre-vingt-trois pour cent yi imam Malik fukk ak juróom-benn ak genn wàll ñu ko seq kenn amu ci zéro virgule un pour cent ngay dégg zéro virgule nangam ba ci waxabiti muy wax Màkka gi nga xam ne quarante cinq ñu bëri ci fii jànge nañ ci réew arab yi la sosu pétrole bi juddu trente huit ñu señ ak Amérique benn euh, euh, traité bu protection du bëgg a doxal ci xaalisu pétrole bi nag li tax ñuy ñu jàpp ne liñ yor majoritaire la te yaakaar naa ne buñ ñu ba ci kanam dinañ xam ne du lu sori kon 83 pour cent yooyu ñu ko yor yaakaar naa bu problème day am ñaar yii la minorité lañ foo déggee majorité rek am na minorité kon minorité yooyu dañoo bari ndax man xamuma bu ma bëggee weranteeg yow ci benn bunt ci diine day am loo xam ne day tax ma nawlonteeg yow man dama doon ñaar fukk pour cent ci àddina bi ci jullit ni yow ma doon un pour cent mu ma jàpp ne war ngaa mën a wax lu tax ma bàyyi li ma jàpp jàpp li nga tudd nit donc il faut carrément ñu xam lay yi fan nañ koy teg su dul loolu xaalis dana jaar ci suñ kaw jàll bàyyee na loo xam ne buñ ko laalee musiba kese lay doon te dara moo pëpp yam donc kon bu dul minorité yi waxoon naa fii ne mën ngaa dem ba Amérique euh, di yaatal moo moo masalan tey ñun murid ñu dem fa fa yor suñu daay rek lépp mais nga ñëw fii ci Burkina Faso gi nga xam ne oto mën na faa dem ci ñun moto bu dëgër képp te gaawula la pan mën na faa dem nga laaj ko mun la xaw ma lu yoonu waaye wax nañ man nag ni ñuy woyofal ji kon kay bu dul minorité yi buñ bokk bu bokkul ci minorité yi bokk na ci ñu nuy jëw ñoo xam ne ñu ngi wax seet lu ñaaw wala lu baaxul ñu koy teg ci sunu der ngir lan bañ a perte li ñu yor wala mu doon loo xam ne xëy na lii màggug lii nga xam ne kenn mënu koo gaw mu ngi doon loo xam ne mi ngi leen di gêner loolu baax naa mais est ba tey loolu li muy baax baax mook alam ñoo bokk ay reen c'est ça loolu ba tey est ñoo bokk ay reen baax na torop ci ñu war koo xam kon euh, comité scientifique bi ñun ñoo ngi xam xamle ñu ngi leen di xamal ne jàpp nañ ne coxor googu bu fekkee am na ku koy def fi barab wala sax baat boo xam ne yellul sax ci diggante ñaari jullit muy masalan nga fiir ci dara walla mu mu doon koo xam ne bëgg nga mooy ci li nga jàpp ba tax nga dañuy wax dara wala muy bokk ci minorité yi est-ce que du loolu moo poussé comité scientifique bi pour ñu ne nañu jóg nag pour wax ak dox ci élan wu universalité bu yoonu murid euh, loolu tam nekk loo xam ne dañ ne ah waaw ñun de gis nañ ne comité scientifique bi moom bokku bokkuñoo ñun nun ay dongo lañ de ay wëndëng yoo xam ne ay sàmm lépp ni ko sëñ Abdoulaye baax a wax sàmba surabal si waaye ñii ñoom buñ jógee di dox ci dara buñ ñu ci bo buñ ñu ci xajalee war na noo waxtaan noo xam ne buñ jógatee rek sunu jóg day gën a sunu dox day gën a gaaw mu ni am na lu ñuy wax positionnement est du gars yi dañu bëgg gën a veiller gën bàyyi xel ci positionnement yoonu murit ci àddina bii nga xam ne dafa mel ni dafa toll ci xaru ndax àddina bi am na ay théories yu koy doxal ak i système système yooyu ak i théorie su fekkee euh, lañu war a jox nit ñi ci dund boo xam ne dund xol la matalewu ko am ca yoo xam ne ràgg nañ ñoom ci seen bopp ba laa ñoo mën a faj ràgg kenn da ngay wér wala ci yoo xam ne tas nañu am na ci yoo xam nekkatu fi kon war nañu woon yoon nit ñi yoonu murid ne leen lii kat mën na nekk beneen ordre boo xam ne mën naa faj bépp jàngoro bu mu dajal loolu positionnement la moo tax ñu ne jullit bi nga xam ne dafa nekk jullit boo xam ne bu dëggu la te li nga xam ne mooy valeur yi l'islam ponk ñor ko ne du mën a du mën a muridisme du ko yoonu murid du ko mën a romb rek mu naan lii kat romb na ba dem bàyyiwuma ko xel kon kooku mi ngi koy piis kon fokk moom soxla ko économiste bi nga xam ne moom itam dafa nekk koo xam ne euh, day économiste luy jëme réew kanam di ko di di teral di defar nit ñi moom moo ko itteel moom su gisee yoonu murit wii nga xam ne bu ñu àggagul sax ci wax fa mu sosoo nga xam ne sunu yonent bi nga xamante ne xamle na gëm yàlla li mu doon xamle gëm yonent yi li mu doon xamle alxuraan li ci nekk ak léew li ci war suñu diggante tënk na ni sama gaa yi ma jiitu woon kat kenn ku ne aw lef nga yoroon ci man li ma bi nga ñëwee fi barab nga demoon di fa wax loole bi ma ñëwee peuple yooyu yëpp dama ko def benn nation benn nation laa ko def kon économiste bi ba mu dajalee benn nation boobu daf leen a wax ne na ngeen liggéey comme bu fekkonte ne du ngeen jóg fii ci àddina waaye na ngeen jaamu yàlla comme bu fekkonte ne suba bu subaa ngeen jóge fi kon suñu indee mu tar liggéey ci yoonu murid muy valeur boo xam ne ñun ñoo ko moom indi ci jaamu yàlla ci muy valeur boo xam ne ñoo ko moom ak développement bu mag kon économiste bi du mën a dàpp du mën a ba ñàkk a bàyyi xel yoonu murid sociologue bi nga xam ne moom dafay koo xam ne moom tamit ku bëgg mbiri solidarité la ku bëgg ñu bennoo la ku bëgg ñu jàppoo la ku bëgg communauté la boo xam ne dafa li koy may doole yëpp da koy def du am considération xeet ñu kii dafa ñuul kii dafa xees wala ñu naan kii tukulóor la kii naar la kii yooyu yëpp ñu boo ko gisee ci yoonu murid du la mën a romb te néewa lii lu mu kon ah su fekkee pexe yi mën a positionné yoonu murid am na kon xëy na mën na am moo tax ñu ne nañ xool li nga xam ne mooy alamiyat bi euh, historien bi nga xam ne moom li ko ñor rek mooy historiographie nga xam ne wàllu histoire transtemporelle li xew ci jamono bii ba ca topp ba ca toppaat ndax moom du gisee loo xam ne jamono gis na ne jamonoo ngi dox mais jamono munu koo soppi est-ce que loolu moom du ko muy muy traverser ay génération tàmbalee traverser ay génération moom du ne est lii mën na maa romb di dem te duma ko bàyyi xel bu fekkee ci wàllu jeunesse bi la ndaw ñi euh, ci wàllu àddina bi yëpp ñoom koo gis mi ngi am questionnement mi ngi laaj mu ngi am njaqare ci boppam fu ñu jëm ñu ngi am ay ay ay tumuranke xol ñu ngi am wéetu xol ñu ngi am loo xam ne da leen di sonal ci seen ëllëg ak lu bari ñoo ñooñu itam bu ñu gisee ni yoonu murid di doxe ñu gis ni ci ndaw ñi mel ni sëriñ bi def nit rawat na ko koo xam ne mën ngaa dem ba biir université fekk ko tubaab bi noppi ci moom nga ni mën nga ko dellu ba def ko muy koo xam ne alal duñu sàccoon la nga dellu si ko ba bu ko tubaab bi gisee xelam du dem ci ne alalam la woon maa ngi défier kii que ce soit ba l'islam sosoog tey ku ko mën a moom man gisuma ndax xam naa li tubaab def tamit mooy lan kon kooku jeunesse bi ko jigéen couche bu sensible lañu euh, yoo xam ne wàllu responsabilité yi ñu ëmb ci wàllu éducation bare na demee na noo xam ne baromètre lañ ci société maanaam bu société doon am aw tàngoor dañ ne jigéen lañ koy natte moom lañ koy natte kon waaye boo xoolee sëriñ bi ay jigéeni cosaanam fi mu jaar ba jigéen ñi mu yar euh, nga xam ne am na ci ay njabootam rek ñoo xam ne kër la leen dénkoon jox leen njaboot ñu di ko yar ba mu sëñ bi mujj di wax ne diw sàngam mii de ñu ngi tudd ñu bari ci gaa yu baax yi te moom mii mat na leen sëriñ te booba jigéen doo nga lay wax kon loola di lu am di am di lu am solo soxna Aminta Jobbe ku ne dégg na lii may wax ci moom te boo ne soxna Aminta Jobbe ne soxna Xaar Jobbe war nga xam ne ñooñu c'est des en islam voilà donc te ne la ñu mën a taxawu kër ne la ñu mën a former gone ne la ñu mën a waajal gone ba ba muy àgg ci école ba te lu ca daara ja te lu ca daara ja def bu ñu dikkee duñ ko dindiwaay nañ ko dëgër kon loolu di lu am solo politicien sax ma ne politicien sax bul ko bàyyi waaye mën te mën moom xanaa du du doyee di mbaa mu wàcce boppam ba mouridisme di ko romb te du ko xool ndax mouridisme li man ci delloo nit ki dignitéem ci del defal ci yow jub ci def la ay vertu jikko yu rafet ay sa jikko yu saalihaat yu baax mu def ko ci yow ak bëgg sa réew ak civisme ñu digal la nga def liñ la digal xam li sa warugar nga def ko te kenn doo te doo xaar kenn euh, su ma ko doon topp duma fi jóg ma ni politicien bu ko mënut it doo bàyyi yoonu murid romb la te néewoo lii lu mu doon kon yaakaar na tey ji balaa ñoo dugg ci thème bi peuple yi ba ci peuple yi ba ci peuple yi ak contrées yi ak réew yi gox yi kum ci mën na doon ku nekk soo sañoon di nga am euh, waxtu wu nekk yaa ngi nekk koo xam ne yaa ngi gëstu pour am justice sociale loo xam ne day àtte nit ñi ci lu tolloo ndax ku ne xam na ni ñun suñu bos suñu bos moo ci raw ndax lois li ñuy bari bari doo gis benn diine wala benn état bu la présenter lii may bëgg a wax mu amalaat ibadat ibadat sama droit boo xam ne lépp lu ma séq ak sama borom dañ ko dañ ko légiférer dañ ko indi ci ci lépp lu ma séq ak sama morom dañ ko at dañ ma ko atteel ñu ne nag lan mooy différence bu ñu ne dafa boole ñaar yépp boole leen ci benn boo xam ne kenn du leen xaaj amul ci benn droit buy exister sur amul boo demee église droit canon boo demee ci nguur yi droit civil lu ne beru fee commercial mais bokkul ak lii ibadaat muamalat ñaari euh, précis de droit la yoo xam ne bu ci ne dañ leen a boole muy benn waaye duñ leen xaj la wuñ lu lii am na luy àtt ci lii li am na lu muy àtt ci lee mu mu xaj ko rek te ñaan ñi fii ma toog sama digg ak sama borom fii ma toog sama digg ak sama morom kon loolu nekk na loo xam ne même réew yi soxlawoo justice soxlawoo tolérance euh, muñalante soxlawoo euh, lu bari ci luy defar luy dimbali doomu aadama ma ne bu fekkente ne bàyyi nañu xel yoonu murid lu ci seetlu du ñu mën ne lii kat man intéressé wu ma munu nekk kon euh, ci wàllu kon day mel ni bu fekkee wax naa ko sax bu fekkente ne tey day day mel ni kon comité bi dafa gis ne lu tax duñu proposer yoonu murid comme solution dañuy wax troisième ordre troisième ordre gars yi classé guñ ko nan ko jaayante kenn classé gu ko lan moo fi nekkoon communisme du système la ne lislaam système la am de moom lan la waxoon dafa ne diine opium la ci peuple maanaam diine dafa mel ne sàngara euh, dorog bu ñuy jox nit ba mu tàggook sago maanaam kon diine day taqale nit ki ak sago ba nu ko neex mu defe ko mais moom mi ko waxoon anamu mu wax ni diine lépp yàlla moo koy def léegi li ñu bëgg mooy nit mooy def lépp mooy tënk bu gaaw bi jarul jël teg la téere commune ba di ko jàng li tënk bi lii may wax rek lay dox mu ni nit mooy légiférer mooy mooy tàmbali mooy yeggale waaye nag yamu ca dafa ne yàlla na moom jaxet rend rek jële ko fi complet waxuma di ko di ko gëm kon muy ñaari yëf moom tey xale yi soog a judd sax xamuñu tu lu ñuy communisme kon fay na aywa capitalisme ñëw muy société yi ñu nekkandoo léegi ñoom ñu ne nit d'accord nañoo communisme ci ne nit mooy commencé lépp mooy yeggale lépp mais ñun kat dañuy xajoo diine mais diine it na xam boppam day toog nële yëf yi dox li liy dox di dox ne moom mu toog fee moo xam ca montagne bala ne moo xam euh, ca saako lay sol nekk ci fi ruqam moo xam nu mu def waaye moom na xam boppam loolu moo tax ñu di ñu tam ci façon bu nekk façon bu ne la ñuy tamit terrorisme yeeg voile beeg boo muuroog boo solee loo def dafay système boo xam ne màggaayu l'islam bi ni muy demee dafa nekk loo xam ne daf koy déranger moo tax muy tëral moom tam ay stratégie pour wan ko ne ko may duma la bàyyi ndax lii dañuy jëf ci xel rek mais li ñuy wax yëpp daanaka soreegul ndax daaree alxuraan ci laa ne ku ne xam na ni bu ñëwee ci universalité danañ ko dugal ci ponk yoo xam ne ñoom li leen di la jët ca loolu la ne waaye newul sax ci ñun li ñuy li li li ñuy xaxare waxtu ne waaw ba tey ñooñu ma ne est-ce que du commission bi dafa bëgg xam ne jot na pour positionner yoonu murid ci koo xam ne kii dafa téyewul dara am nga ay loxo bu deful dara baax na nga tekkee dara te ñun yor na noonu tekki loxo moo tax ku fi ñëw boo boo bëggee eh, tekki su ne loxo dara doo ko man ndax daa fekk na yoon nu gàtt nu galfat donc waaye nag moytu sabab booy rut dara boo xefee war na noo am ittee nag jéem a teg ci say loxo dara donc loolu di lu am solo ndax tey sulliwaat li nga xam ne mooy euh, wàllu alamiyatu ci liggéeyu sëriñ bi maanaam euh, daxawa bi sax dama ko ragal ragal na bataaxal bi ndax moom fam ko sos lam lam lam séq ak foofu moo gën a dëgër sax kon euh, nga gis ne dem nañ ba nga xam ne am na lu xew weddi jaayante weddi ndigalu kilifa am na ci lislaam ginnaaw boo xamante ni sunu yonent jóge na fi te am na loo xam ne mënul ñàkk ñu waxtaane ko ndax bu fekkoon ab jullit dafa jóg xeex ak moroomu euh, ak yéefaram sax te loolu dañ koy dem su ko defoon sax nga mën ni ndax waaye li li ngeen di dégg ci rajo yi ñuy wax guerre civile guerre civile mooy jullit ak morom ma jullit ak morom ma loolu mooy guerre civile te noonu def nan ko nun jullit ñi def nan ko ban ko defee te lii baax naa xam ndax dana tax boo jàppoon Sëriñ Tuubaa benn nga jàpp ko fukk dana tax boo ko joxoon benn poids nga jox ko poids bu gën a diis ay wa lu tax ma ne ñun Makka ak Madina la ñu yem suñu yonent dem nu song Syrie song Irak mu am dëkk yu rëy yu fa nekk Kufa Basora Tigrit Mosul ku ne dégg na dëkk yooyu nga xam ni dañuy wax ne sëñ bii kat yow man mii fi toogal kilifa gi fi bàyyi ko fal naa la foofu nga nekk fa gouverneur jox la nga am li ñuy wax trésor public alal jëpp di jaar sa loxo armée bi gën a dee ci ñi nga xam ne ñooy gouverneur yu six cent mille personnes lay yor juróom benn téeméeri junni nit ci sa baat la ñu kilifa googu jóge fi ñu yebal keneen ne ko soo demee nee ko liggéeyam mat na na ñëwaat mu ne déwuma gaa yi jaayante ba am ay fan wala am ay gi ñëw gisuñu ko am na wala amul ah kon ñun lan la ñuy am problème nun duñ tur dara nun suñ sëriñ bi muy dem nangul ànd ak kenn bañ na ko ba bi muy dem sax maam Thierno Birahim mii bi muy ñëw di ko wax ci lam jëlee Louga da ko ni Thierno bu ma yàggal ba nga taxawee tubaab xorondom bi dox say tànk maa ngi koy gis bàbbi ko dem booba xel maa ngi booba ñu ngi koy ñu ngi koy lëjal ci naan ko fàttalikul fàttalikul aaya bi nga xam da ko ne fàttalikul yow yonent bi biñ lay bi waa Makka yi di fexe ngir bëgg laa jàpp ngir bëgg laa génne ngir bëgg laa rey boobu ci la toll kon te loolu mooy valeur universelle yi l'islam yi donc kon ñooñu su fekkente ne lu mel noonu am na tey wàllu gouvernorat te loolu waxu yamul sax mosul googu yam na dem na ba Jérusalem ak Palestine nga gis ne tey kon gouvernorat yi ak xeex yi fi am ndax ku ne xam na ne xaswatu jamal ku ne gis na li am sifin ku ne gis na pàccaloo yi kon loolu war naa tax ñu xool ne ndax du dellu si yeesalaat yoonu jaayante mosu fee jóg mus kenn mosu ci am kump kenn musu ci am kump waaye kat nangeen xam ne jullit ñooñu ak ci seen biir ñoo jël ki nga xam ne keroog ba mu taxawee euh, Karbala di di jàkkaarloog ay moromu jullitam amul lenn lu ko yonent bi wax lu ko lu ne ko dalal sa xel xanaa xamoon ne yow. tey jii du weeru koor la woon defe na tey jii nooy bokk ndogu ma te booba booba maama ma nga fa mu ne loolu dong la ko mën a loolu la ko mën xamoon na ni danañ ko liggéey aywa xoolal boppam fi dem na Damas dugal ko ci benn ja jàkka joo xam ci benn néeg génnewaat ko ñu ko yóbbu dëkk bu ñu naan Ashkelon ca booru booru booru euh, Gaza jëlewaat ko soo ko mais jullit ko def morom mi aywa il faut loolu ñu xool ko. il faut loolu ñu xool ko te pourtant foofu tey boo fa demee loo wax ñu la xaram wane nii ñu xëcc selo mais loolu est-ce que duñ ci wax dañ dañ koy wéyale rek du noonu donc même bu fekkee euh, euh, wax rek la ñoom kon xanaa ñoom làmmiñ a ngi bëgg a lekk morom ci bu te bu teel dañoo wax ne bu mënee am ah bu ñor bi dañ ko kon kon ci euh, sama questionnement ndax temps bi moom lay ragal tuuti. Euh, mel na ni positionnement boobu ma wax kon ci wàllu yoon murid euh, war man naa man ndax système yi yëpp kaddu na benn doxatu ci benn lii nga xam ne mooy li am feetam gis nga koy ana jaayante ga nun noo ngi ci rey sunu bopp ndax foofa loolu mu ngi fay dox ba tey noo ngi nii lu nu digal lañuy def lu nu tere lañuy bay ginnaaw suñu yonent ñun lanu lanu lanu lanu lanu yeggale liggéeyam fu ne te turnu deretu kenn yàqunu alal kenn loolu amu fi woon ñaari jullit ay kilifa ñoo xam ne nañoo toll fu ne yàlla benn bis ñu jàmmarloo quarante mille personnes day ñoo xam ne ñëpp ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah wax ndekk ay jaamukati yàlla loolu jaar na fi mais guerre civile la ñunu neen la nen la woon donc euh, nga gis ne kon euh, kon tey enjeu yi nga xam ne moo mooy enjeu universalité maanaam ponk yi nga xam ne mooy moo lal universalité dafa mel ni maanaam alam suñ ci bañee juum baye boo ñu def ko ci li nga xam ne moo mooy li yonent bi xutbaa mbooloo mi ba xëy jóge fi bokk na ci monothéisme wéetal yàlla ni ki sunu maam Ibrahima doon ko def ba ñuy wax millatu Ibrahima bokk na ci ëllëg ak euh, àtte ba ak la fay xew ca ku def lu baax ñu la ko fay ak ku def leneen ñu la ko fay mu boole réew yépp def leen benn nation digal leen ñuy liggéey di jaamu yàlla fi ne nii. sëriñ bi loo gis mu tudd ko rek yonent bi mu jaar na ci nii nga dégg nii ñu mesala ni nga dégg naan xafawtu an addaay turan li wa ci man loolu sunu yonent ko jëkk def ginnaaw udday bi ba mu del see màkka di fukki junni nit bi muy dugg euh, jàllaabe bi mu yor dafa wàcce kii bi ndax nee na su may xool ni ndi jor deneen xool ci càmmoñ sunu borom dana ma dana ma def dana defen damay tëgg damay tëgg te kon damay yàlla duma du baale lool mu ne kon duma ci yem kat wóorul nay tuddi turam bi mu ne loolu duma ci yem gaa yi ñëw ne ko loo xam ci nun tey am nga doole booba int Abu Sufyaan ñu demee ni ñoom ñu ngi taxaw ci seen xar-xaru bunt di ko yër ñu naan moo ne naka xamoon naa ne ci dëgg la ne de lii xam bis bii laa doon xaar pour tey ba ñëwee ci moom ne ko loo xam ci te mu ne leen xafawtaan ah day turan ci ma baal leen nee nañ leen ñëpp jéggal nañ leen kenn kenn ko moo ci topp dara amu ci kon loolu il faut bu am ci àddina ku koy yeesal parce que loolu valeur la valeur culturelle la ndax loolu tee na ko ba mu àggee ca Kaaba ga mu tàllal loxoom ñu jox ko ay ay ay ay xepp muy daj di toj booba ñi nga xam ne ñooy soldat si ak si ak seen aal bi ñu yor nga xam ne am na ñoom ci kaw plafond yi jàmbur la ñuy jaar kenn ku nekk mu ngi yónnee ay ndaw di leen wax na leen wax leen ñu wàcc di ànd ak dal te ñu farata ji rek mooy li ci am solo kon yaakaar naa ni euh, euh, tey ji loolu nekk na lu ama am solo nga xam ne kon tey ji liggéey bi nga xam nag ne mooy li yonent bi def kon teg ko man simple dongo di Samba Sala mën naa assurer ni lii ma wax ne moom la fi yonent bi def àdduna bi lu mu rëy rëy ak fu mu ko eggale xam na ñett yi rek la ko def gëm yàlla gëm yonentam yi alxuraan ji li mu wax mu mu liñ liñ ci digle ak liñ ci tere loolee nag sëriñ bi moom teg na ci prix prix boo xam ne amalu ko fu mu yem li anglais di wax ne he set high value upon this challenge maanaam prix bii bii ndënd bu bu ñu sampal mbër moom mën na ci loo xam ne moroomam du taxaw kemam du taxaw kon yaakaar naa ni euh, foofu tey mooy yi nga xam ne ay mbir yu ñu seetlu la xam naa ne sax du ñàkk seetlu yi bu lii jàllee bañ jëlaat document bi danañ ko gën a mën a yàqali waaw dinañ ko gën a waaw c'est vrai parce que temps bi du dem dégg nga donc kon day mel ni bu fekkonte ne lii jàll nañu jëlaat document bi gën koo xóotal ndax bari na yu bari ci jamono yoo xam ne euh, mën na tax muy indi ci ñun conscience ñu xoolaat xamaat suñu bopp ndax lu baax ci ab jullit la tey kon fondement yi nga xam nag ni mooy fondement universel de alimiyatu moom yomb na ndax fii tey moom ma neexee di dóor ay aaya rek di jàll du ma ma du ma firi du ma du ma taqal sësale ndax dañ ma koy gën a xam ana kan moo wax ne bi ne ko yaa ngi nii yónni nañ la ci mboolem àddina bi ngir ngay xuppe di bégle wa ma arsalnaaka illaa kaafatan linnaas basiran wa nasira kooku ko wax xanaa xamoon ne même universalité boo ko ajee képp képp képp ci yonent bi daanu yàlla te képp ci boppam moo ko moo moo moo ko moo ko moo moo moo moo dem ba bëgg gisaat boppam mu mu mu jëfandikoo commandement am daal di créer kun daal di créer kawn bi kawn bi kon yaakaar naa ni Euh, yonent bi lii nga xam ne moom lañ ko wax bokk na ci li nga xam ne mën nañoo dëggal ca lañ firee woon na nit ñi lépp ci borom xam-xam moom la ñu wax ne mooy alamiyat bañ koy wax boobu lii lii jiitu na ko ndax bu ñu xamoon li kay mën nañu wax ne alamiyat kat koy seete demal lu mel ni li yàlla wax wa ma arsalnaaka illaa kaafatan eh, fa ndax bu fekkee bëgg ngaa xam valeur loolu ah wala xad arsalna nuuhan luñ ca topp illaa xaw mi hi la ñëw axaakum ngay dégg xaw mi xaw mu hud xaw mu saalix wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala Musa wala Isa ibn Maryam bu bu daan wax ak ñamu ñamu ñamu jaboote weesuwu leen yaa bani Israël lay wax aat yi bu lóot daan wax ak ñoom samay ñooñ lay wax wala sama mbokk euh, sali bu daan wax ak li ñuy tubaab yi di wax tamut wax tamaa bañ wax samut te gaa yi fii am nañu bëri ñoo xam ne tamut lañ xam mooy samut boo ñooñu waa kër Saliou la ay njabootam lañ ay peuple lañ kenn ku ci nekk kon tënk bi mooy fu peuple am ci àdduna si li nga xam ne yàlla suñu borom moo ko rëdd yónni na la ab kenn ku nekk nag lam yoroon weesuwul gox boobee mu yor kon loo lu dafa nekkoon loo xam ne lu lu transitoire la maanaam luy jaar di jàll ba noppi nekk loo xam ne dafa nekk aw lef bu bokk ci benn lë benn ñumb boo xam ne sunu kilifa gii moom moo ko indi kooku moo indi bataaxal bu nga xam ne bataaxal bu universel peuple yépp bokk mu indi ko ci benn langue peuple bu ne di ko xam kooku mooy Seydina Muhammad alayhi salaam kon yaakaar naa foofu mën nañu euh, santaat yàlla bu baax a baax te bu ñuy sant yàlla bëgg ko dëppale ak suñu waxtaan wii ah xam naa dellu ci mooy baax ci ñun xam ndan li man bi xidamin xadin xadin farat wala mu yëlit wala la woo ko fu an ah moom la sëñ bi wax lii mat nag cant ci ñun ndax fii nu toll bu nu balaa noo dugg ci waxtaan bi lii dina ci baax moom sunu borom mi nga xam ne Euh, wéetam nga euh, jiitu na ca wéetam nga ah, jiitoom nga wéet na ca ah, te jurul kenn te tolloowu la kenn kon moom sunu borom moo décrété lii jox ko jaamam bu mag ba boo demee ci téere tasawuf fii abd par excellence lañ koy wooy mooy jaamam bu mag ba rek kii tënk ndax li leen li ci nekk day indi ak guddal rek kon jaamam boobu nag mooy ki nga xam ne walis benn benn réew walis benn réew réew yépp la ko boole walis benn benn benn langue bataaxal bi dañ koy firi ci langue yépp kon loolu bokk na ci loo xam ne ku ne xam na ne lu universel la ba mu ko àndeek moom topp ko ba mu mat mu wax ko nag ni ko yawma akmaltu lakum diinukum kon xam nga ni la mu séq ak moom ba loola am la ko parfaire l'islam mu jox ko ko muy religion muy diineem kon wax naa moom ba tey wax naa moom ba tey damay tënk lu bari rek di ndax mu bañ mën a xaj ci temps euh, yaa ayyuhan naas inni rasulullahi ilaykum jami'an loolu universalité la maanaam soxlawul sax ñu ci taxaw lu yàgg ndax ñi may dégg ma ko gën a xam euh, ba tey am na wax na ko ne ko yow de wàcc naa ci yow furxaan muy yow mii sama jaam bi nga xam ne dama laa yónni pour ngay xuppe ñam jëm ci ñan mooy mboolem ñi dëkk àddina bi mboolem ñi dëkk àddina bi la ko wax muy nit a ginne xam nga ni sax ñun maslaa nañ sax ci universalité bi universalité boobu sax booy seet maslaa nañ ci ndax fi ne ban dalay wax ba léegi mu ngi mel ni ñun ay nit ñenn rek la ñuy waxal te universalité bari na foofu bu fa nit demoon liggéeyam jëm ci wàllu universalité mbooloo daje ni te mënu cee xàmmee jinne kon génn na jinne yi ci ci universalité boobu te ci lañ bokk ndax danañ ci ñëw ci kanam ah euh, ndax euh, alamal mulk dafa am mooy suñu bos bii waaye ku nekk xam na ni alamal jabarut am na ku nekk xam na ni alamal alamal malakut am na ñooñu ci universalité bi lañ bokk de ndax buñ delsee ci universalité absolue universalité boo xam ne du bàyyi kenn du bàyyi benn roq du bàyyi lenn lu masalan lu mel ni dee ku ci mucc ñoom amul gis nga ci ñooñu ko dul dee amul jege yàlla ak àgg ci ne bu ma bu ma doon nekk koo xam ne kii damay am mboosam nii ma nii sa si man naa koy ñooñu dañuy dee ba jeex takk kenn du des kii reyee sax day de malaaka mi reyee sax day de kenn du des ñun sunu bos bii nag dafa mel ne ñun sunu wax ji fii rek la yem waaye nag jaadu na ci ñeemale sunu bos bi ndax noonu jinne yi doo nga leen bokkal beneen kon mën na noo wax ci fii am nañ ci bokkit am ñi am ci maam ñi am ci soxna ñi am ci lu yemu ci noo bokk téere yamu ci ñetti xeet yi noo ko bokkale am nañu yahut am nañu nasaraan am nañu jullit te lu yomb dégg sunu yonent bi mu jógee bi mu jógee Makka ñu sonal ba mu génn ba mu demee tayif ñu koy sànni xeer ba ay dàllam mënutoo xàmmee couleur dàllam tayif ba mu amee ñu ñu di ko mu dem ci benn benn waay boo xam ne da ko bëgg dimbali ndax yërëm ko jox ko benn euh, grappe raisin ki ko ko doon jox bi muy lekk raisin bi mi ngi ànd ak deret waaye bi mu génnee ba dox tuuti dem fu ñuy wax naq la di jàng alxuraan mais jinne yi dañ ko wër suñu borom mën a ñëw ci ko nekkoon ñëw kat sañc nañ te dootuñ dem pourtant bi muy moo tax hésité wul delluwaat biir Makka parce que il était puissant lañ ko ca booleel ci nit boo ko bëggoon xayma ci lii nii wooye àdduna sax lu tuuti la ñuy doon ci ñoom te keroog xam na ne ñi ñu ngi ci ndigalam la ñu nekk fi mu ne nii te te teelul mu far moo tax mu forcé waat duggaat Makka te booba ñaan gi muy ñaan lañ njëkk a dégg maanaam man de li ma li ma yenu metti na waaye xamal ni wéetal la gisuma luy te lu muy jar lu lu te duma ko jënd. lu ma tee duggaat biir màkk gi duma ko def xam naa nag li nga ma teg muy yonent gi moo aral lii di am waaye dawuma ko de di ñaan na pour mu taxaw ko rek mu di ñaan gaa yi dégg loolu déggaat ko muy jàngal la ñu ñëw ñu ñëw ñu ñëw jox ko seen bopp kon ñooñu kat ëpp ñoo bàyyi ndax buñ ko buñ dee bàyyi yu mel bu ñëwee ba ca kanam li ñuy def day saayire lool lu gaa yi weddi woon baatuñ danañ ko gën a weddi ndax ñii ma doon wax ci kaw kat dinaa ci si ndax ñooñu moom dañ maa ñor ñoo xam ne ñoom ñu ngi casse universalité boo xam ne un islam radical islam bu teg la bëgg a jël te xaalisu pétrole ci lañ koy jël ci lañ koy sukkandiku bëgg ko yaatal bëgg ko yaatal ba mu yaatu fépp te teguñu ko fenn foo xam ne fu dëgër kon yaakaar na war nañ ci delsi waaw kon daanaka fii euh, mën naa fi bañ a sori ndax. Mm, euh, sëriñ bii nga xam ne moom moom li mu wax yàlla rek euh, bu ma agseegul woon sax ci kanam ci ñëw ci moom li muy wax ni daa ni li qadaami nabi hubbu waaye lii mu wax yàlla ci man bi may sant léegi maa ko tey jël aw baytam cëpp maa bil xudus doyoon na sëkk ñu xam ne moom fa mu toll diggante ma borom waaye gis nga ko fa toll diggante ma moo tax gis nga fii maam Cerno toll moom ci góor gis nga itam fi mu fi mu yóbbu yonent bi kon mën nañoo ñëw ci xam ne lii mooy mission yonent bi bokk na ci li nga xam ne mooy ancrage mooy reen yi nga xam ne bokk na ci li téye universalité kon ci jaamu yàlla rek ak ragal yàlla ak topp yàlla ak ak ak ci moom ci la def waaye nag ñi mu indi loon bataaxal ba tax ñu jox ñu jox ko téere bi ñuy wax Furqaan ñooñu ñooy ñan mooy ñun ñun lan mooy sunu mission ñun ñi nga xam ne ñun ñun mission moo bu ñu yónnee ci ñun lan ko yónnee war na noo wax wax nañu ci mission bay teer waaye ñun war nañu wax luy sunu mission. sunu mission ñun ku ne xam na ni sunu borom ba tey ci lay dellu ndax ñaari sunu borom dafay jël ay loxoom raay ko ci ginnaaw sunu maam Adam euh, mën naay tënk ndax damay joxe référence rek boo demee ci Sirkul Jawaahir téereb Sëriñ Tuubaa di nga ko ca fekk boo demee ci Dural Faqir bu bu bu Xasali di nga ko ca fekk nee na ñaari loxoom la jël dawal ko ci ginnaaw Adam tàllal ñaari ci euh, loxo ñaari ngëb euh, ñaari ngëb yi. tànnal ñaari ngëpp bii bu ndi yor bu càmmoñ mu ne ñii ñooy dem àjjana ñii ñoo ñoom ñooy ñi nga xam ne sawara yey na la sunu maam Adama ni ko ah waaw lii de moom doy na waar mu ne ko li ci sa xel xam naa ko danaa wut danaa leen jël ñoom ci seen bopp ñu seede seen bopp alastu bi rabbikum mu delloowaat ñu ci ginnaaw bi bi ñu delluwaatee ci ginnaawam nag la jël la nga xam ne mooy ruu yi def ko ci li tubaab yi di wax cellier cellier mu ngi mel ni nga tabax benn néeg toog ci néeg bi bés benn bouton am beneen kees gu ci génn ci néeg bi ci la dugal ci la dugal ruu yi bi mu leen ci dugalee bu tolloon nag ci nit war a dellusiwaat na fa balaa muy sori sax Adama da ko wax ne ko waaw ñii nga tëyoon woon sa loxo ndijoor bii doo ma wax lan mooy lan mooy li ñuy jëf lu leen mën a indi mu ne ko dañ may gëm dañuy mboolem sama yonent dañuy gëm li ci sama téere bii te dem te dafa amul déggin li ma ci dégli dañ koy def li ma ci tere dañ koy bàyyi mu ne ko waaw ñi nga ñi sa loxo càmmoñ bii ñoom ñooy ñan mu ne ko ñii de ñooy ñi jëm sawara li seen jëf yi nga xam ne moom lañ def nag mooy dañuy dañ dañoo weddi di jaamu xërëm te it euh, nanguwuñoo jàmm yàlla nanguwuñoo wéetal yàlla ah kon loolu leer na nañ ndax ñun am see moom ñun ci suñu bopp la jël seede ci suñu mbir loolu bi mu ko delloo ci lay def nag léeg-léeg mu jël ci benn germe tàbbal ko ci euh, biiru waajuram mu nekk ci jóge gëm jóge ci euh, ci ci ci ci ci ci malakut mooy tax du nekk loo xam ne dafay yàqu waaye fekk taxul mu fekk ne ruu du duggagum na mais bu ñu indee ruu gi ci saa si da ngay gis xale bi day gémir day nokkiwaat day noyyi am na ñoo xam ne sax buñ koy dégg mën nga jàpp ni ka ko dégg sax day yoo xam ne dafa am cër du rëy ci yàlla wala dara fekk na lu naturel la lu naturel la ñi am cër ci yàlla mën nañu dégg seen i doom di jàng alxuraan ak def yëf ak mokkal ci seen biir loolu beneen affaire waaye li nga xam ne mooy lii nga xam ne lu naturel la moom moom loolu da ci kon kooku bu ñu ko wàccee ci kaw suuf war naa xam ne am na waaw war naa xam ne euh, am na lu tax ñu wàcce ko wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun kon jaamu yàlla rek moo tax ñu indi ñu fii ndax dañuy delluwaat ca moom kon valeur universelle jaamu yàlla yooyu ponk yooyu day valeur universelle day valeur universelle kii bi mu lay dafay ay valeur universelle loo xam ne lu mat a bàyyi xel la ñu di ko wax lii lu tax ñoom ñu mag ñoo koy bàyyi xel wax na ne binduma nit a ginne lu ak ñu jàmm waaye xoolal ña li wax Ah, ci aaya bi mooy dundal mooy rey mooy dundal ñetti yoon wax na ko ci alxuraan ne bakkan bu mos dund dinga mos de boo demee ci Ankabut di nga ko ca boo demee ci Al Imran ko ca boo demee ci euh, euh, ci ci Anbiya di nga fa fekk lu tax mu wax ko ñetti yoon li tax mu wax ko ñetti yoon mooy ñetti àdduna ñetti monde yi ñetti alam yi moo tax mu di ko wax malakul jabarut am na malak mulk am na ñoo mulk bu dee seen tasawuf yi nga xam ne initié la dañoo miinal dañoo sax am na ñuy dem sa béw alama waaye nag mooy mulk rek ndax loolu ay beneen waxtaan lay indi kon ku dund ku dund rek dina dina dee dama dindi ci waaye quinze minutes te ma tëf tëf lii dem ci sëñ Tuubaa hmm? ma dem ci sëñ bi ma demal ah. waaw ah, yokkal kon boobu waaw léegi daanaka lii sax moom day mën na ko tënk xaw dem na yaa ngi jax ah da nga bëgg baal rek yaa amuñu solo le prophète fii ñu agsi naa fi ah non lii day gudd kon téema dem ci sëñ bi rek waaye hmm? hmm? hmm? danga may jaxase ma xool non lii daanaka li ma ci tënk doy na parce que euh, waaw xam nga fii rek li ci am solo mooy bokk ci dama ko bàyyi woon fële rek pour gis nga xaalisu pétrole bi bi mu juddoo en trente huit ba américains juboo ak ñoom ci protéger leen moom moom naari naari saoudiens yi naa naaru wahabite sax du saoudien wahabit wahabit la secte la ñoom ñu nu jàppe tarixa lu nekk ñu dañu ko yàq te ñoom tarixaa leen tane secte kese lañu ndax mbir mi tam dafa am loo xam ne kenn moomu ko nun noo ko xam-xam la rek dañ koy yër euh, Abdurahman euh, Fay euh, Abdul Aziz Abdurahman ibn Saoud moom moo moo mujjee sos loolu en 32 mu boole Najj ak ak Hijaz maanaam nguur yi nekkoon Najj Najj yëpp ak yi nekkoon Hijaz mu boole leen signé nag compte def créer état Arabie saoudite gisanteeg Amérique euh, président bu ñëw Roosevelt xam naa di ngeen koy dégg mu signé ak moom contrat pour mu protéger ko mu ne nag léegi islam bii nga xam ne man moom lay prôné dama ko dinaa fexe ba mu mel ni ñëpp gëm ni mooy islam universel maanaam mooy mooy islam mooy mooy alamiyatu rek moom mooy alamiyatu mu daal di ne euh, islam radical bi comme trent 38 pétrole bi génn na jébbal naa ko américain ñoom ñooy exploité léegi nag moom la jaay ndax boo xoolee. chaîne satellitaire yi am monde arabe yëpp 30 pour cent yi ñoom ñoo ko moom euh, boo jëlee euh, waaw 30 pour cent yi ñoo boo jëlee organisme comme ay OCI ay ligue islamique mondiale ay euh, assemblée des des jeunes musulmans xeet yooyu lépp ñoo ko moom di ko financer pour jàllale seen xalaat muy dem moo tax tey soo demoon Burkina gi nga xam ne moo tax may wax ne am nañ fa liggéey. mbaa nga dem Burkina mbaa nga dem Benin mbaa nga dem feneen ay jàkk nga gis yoo xam ne seen yoon néew ci dañuy tabax jox leen rek ba pare euh, li ñuy def loo leen indil boo ko boo wajut ñu ne la lii bokku kon xam nga ku la utali bët utal la fay xool ku la saxal la meñ jox la discours boo war a wax moo leen dal ñoom moo leen dal mais est que loolu raison la ndax man dem na Amérique gii ñu invité ma ci programme bu mag boo xam ne bi ma ca demee daje naa fa ak ñaar fukki réewi Afrique ak benn ñoo xam ñoo sësalu bi ma ñëwee def waxtaan ci yoonu murid ci guddi gi ñu bari ñëw nañ seet si ma ni ma ñun daal yow li nga wax ak ñun liñ doon dégg bokkul ma ni leen kon jàpp leen ci lii ma leen wax ndax man li ma wax man teguma ko ci sama ngëm fa ma ne dama ko tekki leen bokk ma léegi ndax ba bi ngeen bi bi bi bi bi ki ubbi waxtaan wi ba mu ne yéen murit yi xam nañ leen ñu baax ngeen yéen du ngeen tuur deret ma ne ko déet yaa ngi ñuy jey yow tagg nga lislaam lislaam moo nu tee di tee ñu tuur deret bu nu ko teraloon loolu ñoo ci man kon waxal ni yéen yéen a gën a fonk yeesal li fi yonente bi bàyyi loolu moom boo ko waxee moom mën cee jug léegi ñooñu ma ne leen man dinaa def pexe ba ngeen gis lu wuuteeg li ngeen gisul ñu bari may dégg fii moo xam ci internet bi lañu ñu xam moo xam dañoo bokk daara bi ñu ñëwee liñ def danoo dajale suñu alal ñu ma jël ci juróom benn daggal leen billet seeni réew aller et retour indi leen fii fi Touba ñii jox nañ ma seeni doom te ñooñu du ñu n'importe qui maanaam su ma bëggoon dem tey foofu rek bëgg a wax ak waam su ma waxee moom wax naa ak l'islam yépp ñooñu ci lañ ñoo xam ne seeni doom dañ ma ne ñoom fañ tukki sax demoo fa ndax man mosuma dem sax Makka ñoom ñu ni ma noonu jeexal nañ réewu arab waaye lii ngeen ñëw lii ñu gis fii amul fenn am na ñoo xam ne ay doomam maa koo xam ne ay doomam maa leen yor fii di leen jàng ba ci kii ngeen mujjee dégg mu jógee Nigéria wax nañ danañu indi ñaari doom kon sëñ bi lim yor dëgër na kër xaj na fépp waaye nag ci ni mu ko amee rek moo mat mooy li mat a xam. Euh, dina am lu ma dagg kon ci foofu ndax daanaka liñ fi wax ci aaya doy na beneen bu ma jëloon day niroog morom ma la cay dolli ko moo xanaa ber alxuraan fee rek fi mu waxee ni euh, sama jaam bii kat di lummiyu gëm na ma su ma waxee rek di ngeen xam waaye gëm na ma gëm samay wax xam nga ko ne gëm samay wax bu bari ne lummiyu la yaakaar naa ne di nga xam ne kooku waxi jàmbur la ay waxam kon ba tey la muy firndeel rek mooy ñu xam ne lii sunu ay valeurs universelles mooy gëm yàlla gëm ay yonentam di jàmm di di di di di topp message am bi muy muy waxam yi waxi boppam aywa ñu buñ dikkee nag tey ci euh, sëriñ bi moom dafa wax ne man de dara ji gën ci man mooy jaamu yàlla laa di liggéeykatu yonent jaamu yàlla gi kenn du ko nattable ah. kenn ko nattable wekk sëñ bi moo tax ak am lu yelloo ko moom ci waxin waaye bu fekkonte ne man aatu maa ko wax dañ dañ man dañ maa war ne ma man aatu jëkkee woo ko fi xam nga lu ko tax ma di ko wax addina bi sept milliards moo fi nekk de personne sept milliards de personnes moo fi nekk sept milliards de personne bi l'islam am na un milliard cinq cent soixante-dix chrétiens yi damay bañ ngeen jàpp ne damay duufal li ñu waaye trente-trois mille kuréel boo leen dajalee am nañu deux milliards deux cent millions ndax ñooñu gëm nañu yàlla noonu un milliard nangam bi gëm nañu yàlla juif yi yahudi yi di treize millions huit cent ñoom it gëm nañ yàlla aywa sur sept millions boo doon wote si sept milliards nga am nga boole lim boobu boole ko kon kay gëm yàlla nga ñan falu ngay def kon teg toog fi di poser yàlla am na amul du débat àdduna bi ñi fi gëm yàlla ñu ëpp ñi ko fi gëm te ñi nga xam ne ñoo ko gëm boole kook leneen loo xam ne bokkut ak la lay dëgg fa yàlla ñoom seen bës a ngi màgg bientôt lislaam dina nekk première religion en France boo gisee ñu koy ñaw ñu ñu ngi farlu nañ farlu nañ ci trop parce que politique yi ñuy tëral émigré yi defe ne ñoom ñoo tax ñu jege wuñ ko seen njabootu bopp yi dugg ci lislaam lañ bëgg ëllëg xam nu ñu nekkee ak ñoom moo tax politique yu bari yi ñuy def mat a gën a xool ak lu lunettes yu gën a fort pour xam bu baax ni ñu koy doxal du pour génne leen ci l'islam ndax mënatuñ mais pour xam nan la ñuy nekkee ñoom ndax doom joojur la ak ak ak ak i jarbaat ak ak ak ak ak ak i soxna donc loolu kon ñoom xam nañ ne bal bi tàkk na kon kon yonent bii nga xam nag ne moo ci topp suñu sëriñ moom dafa ku ne xam na ne euh, euh, ni mu ko joxe boppam yombut ndax Xaadimu Rasuul lañ koy wax titre la ndax amuñu ko ma sa tudd na ko Xaadimu Rasuul la tudd waaye lu ko wutaleeg sëñ bi daani li xidaami nabi hubbu zaatihi daani ila mati nabi hubbu zaatihi moo leen wutal moom ba mu koy def wuti ci dara ñu ñu ko jëkkoon a tudd dafa am lu ñu bëggoon bañ ko jotee lañu bàyyi la ñuy def moo tax basam di wéy te yooyu kenn dootu ko tudd kon waaye moom euh, moom sëriñ bi ci boppam lii nga xam ne moom lañu wax tey ci wàllu ci wàllu yonent bi sallallahu alayhi moom bi mu ci sos aw yoon rek boo xoolee ni mu ko tuddee rek almuridiya nga xam ne tuddewu ko ci réewam tuddewu ko ci euh, turam tuddewu ko ci len war na laa woon nga xam ne moom alam yutu ñor na ko ñor na ko bu baax a baax indilu ko ay wolof indilu ko ay nit ñuul indilu ko naar indi ko kenn àddina sépp la ko indi ndax fi sosu ñépp a ko bokk euh, muy nekkaat ba tey loo xam ne bi mu ne cépp Sénégal def na loo xam ne moo tax nit ñi seen xel yëpp ak seen yaakaar yëpp jëm ci moom ndax ku buur tàllal njariñ nga delloo ko nit ñi dinañ la bàyyi fu buur defee lu dul noonu te loo xam ne dëppoowul ak li yàlla àtte nga ne ko lii nga def du nii nit ñi dinañ la bàyyi xel ndax kenn ni mu ko fataawa yi nga xam ne xaali yi ak yeneen doon nañ ko def loolu luñ bari na ci luñ ci def loo xam ne moom ci boppam dajaa caa wuuteeg ñoom xalaat kon ku nekk xam na ne kii kon nit ñi mën nañu fab seen yaakaar def ko ci moom mën nañu fab seen def ko ci moom. Euh, bari na ñoo xam ne dañ fay jëg ko jiitu woon di xeexal lislaam tuur deret ànd ak nit def ko moom yàlla def tubaab bi ñu ko seqaloon te mu nekkoon fi euh, ëpp leen doole ba faagaagal leen waaye bi sëriñ bi ñëwee tamit. ci ñett yi ma la wax rek ci la sukkandiku wéetal yàlla liggéeyal yonent bi ak jëf jëfe liñ ko sant ci la sukkandiku ba nga xam ne ñooñu deewoon ñëpp dekkal na kenn ku ne la nga bëggoon a def te tey tey ngay savant bu mag di di di di di di euh, xam-xam bu mag di jaamukatu yàlla bu mag di ko bëgg diine te mënoo ko woon na la ko te mën luñ ko dara kon bu ko defee du alali boppam jël waaye dafa defal na ko mboolem ñoo nga xam ñoo ko gënoon a bëgg te mënuñu ko ni mu ko mën defal na leen kon kenn desu ma banque ci biir Ahmadou Cheikh Wuro Madiou ci biir Mamadou Lamine Darame Lamine Koto mi ngi ci biir euh, Fadi Kabar Doumbouya mu ngi ci Sayar Maté ngi ci biir waa Fouta Toro ñu ngi ci waa Fouta Jalon ñu ngi ci waa Sokoto ñu ngi ci Massina de kenn desul rip royaume du Kayor yi Bawol ñëpp kenn desul ndax kat ku ne xam na ni Lat Joor bi muy xeex Samba Sadio du woon ay yëfër ñaari jullit la boo gisee mu wax Ibrahima Kodou Diop ne ko dellool jaam ñi ak alal ji ma soog laa nangul sa njëbbal dafa xamoon na ñaari jullit ñaari jullit dana xewaat du ñaari yëfat wala ab jullit ko bu yëfat kon def na fi loo xam ne doy na sëkk pour mu atti nit ñi ñëpp màbb wutali ko ngir ngir làqu ci ginnaawam ku France ne fi buuri jamono yi nekk fi ngay waxe nii ak di doxale nii loolu kon doy na waar loolu nag valeur universelle yi nga xam ne valeur yu jaamu la valeur yi nga xam ne alamiyatu la ci jaamu yàlla aalamiyatu la ci ki ko dund ba noppi ne nag man dara indiwuma lu may ma jàngal leen li ñuy defee lii mu yent bi ci la ci la tajaloolu loolu yëpp moom wax yooyu yëpp ci la leen taj bàyyiwu dara dara bàyyiwu kon euh, ndax mën nañoo gagner temps parce que rasulullah sallallahu alayhi wasallam loolee nga xam ne moom lañu indi woon li muy baax baax li tax ñu teg koy natt xoolal li mu daj li mu daj liñ ci jot a wax ak as néew matul sax asaka ci li mu def waaye nga gis ne kon yàlla moo ne yow yéen jullit ñi ndax da ngeen jàpp ne da may wax ne gëm naa gëm nañu rek ma ma farankulaay du ma ko def ndax natt woon naa ñi leen jiitu woon ca laa xamee ñi wax dëgg ak ñi waxul dëgg kon soxla soxlawutoon sax ma ciy del si pour ñu xam ne daf ko dund dundaloo yonent ba mu jeex gis nga li ko yahudi wax ne ko lu tax wàcce wondoo téere bi benn mu ne ko du yàlla ne ko bàyyil ma tontu déet yow da ngay dund étape bu ne soo noppee ma tegal ma tegal la li ba ba mu jeexandoo ba mu jeexandoo kon donc loolu dii loo xam ne ba tey sëriñ bi dund na ko comme sëriñ bi dund na lool nag nii jaar na fi yonent bi jaar nañ xool nag moom valeur universelle yooyu nan la ko sëriñ tuubaa dunde nan la ko sëriñ Touba ndax tey loo xam ne bu ñu ko paqueté yóbbu ko Inde mu valable ñu paqueté ko yóbbu ko Arabie saoudite mu mu valable ñu paqueté ko yóbbu ko Syrie mu valable loolu lañ soxlaa xam. loolu bu séqee fii tey ji ak koo xam ne noonu yàlla la su fekkee sëriñ bi yey na ko mais soxlawul dem Amérique buy demoon Amérique ñu bokk fa nekkandoo ñoom ñaar lam ko wax ak lam jëf ba tax mu mu mu tiim ko rek lay wax donc loolu c'est universel amul amul complication donc gis nga bi mu tàmbalee liggéeyam moom itam nekkee bi yonent bi gis nga ko fële bi mu tàmbalee Mbàkke Bari rek lañ ko dox gis nga wax ne ko fàttalikul bi nga dund étape boobu muy dund. révélation maanaam valeur yi nga xam ne moom lay tolloo ci lislaam mooy fàttalikul ba nga xamante ne noonu yi ñu ngi fexe ngir jàpp la ngir rey la ak ngir génneel moo tax xaarul moom jaaxlewul mi ngi doon dem mais ak sérénité ak sago la doon demee ak dignité la doon demee mooy waaye waaye si yamkuru bika lazina kafaroo euh, li yusbituka li aw yukhrijuka aw yaqtuluka moom xam ngeen ko yéen a gën a xam foofu mu dem Euh, étape arrestation jeewal daanaka turu jeewal bu la neexoon bañ ko tudd turu Mbàkke Balla bu la neexoon tudd parce que moom ay valeur ay valeur islamique lay lay lay dekkal moom lay dekkal foofa ba mu fa demee dañ koo wax ni ko aaya bi nga xam ne moom lañ ko moom lañ ko moom lañ koo fàttali mooy ee yéen ñi gëm saa yoo xamante ne daje ngeen ak armée bi noon yi bu leen dëpp bu leen daw bu leen dëpp bu leen daw moom mooy bu samp saw xel ndax nit mën nay woote ay valeur universelle ñu boole kook ay noon du ca yem weddi sax mën na ko def ndax ay alxuraan mooy bañ koy laaj ne ko weer wu tedd wii ndax des na ci euh, euh, lor ni mun leen am na lu ko yées nit waa ko jëm ci yàlla ngir wéetal ko nga dëpp ko nit bëgg jaamu yàlla nga dëpp ko wéetal ko nit dem ci kaaba gi bëgg faa jaam nga génn ne moo ko yées moo moo gën nit am lu mu jàpp ci lislaam ba noppi ñu xupp ko mbaa ñu tiital ko moo bàyyi wat la nga xam ne jëppoon na ko neen mu ne moo tax duma ko def ndax euh, koo xam ne génn nga say kër ak say dëkk dem soo demee ci yoon yàlla rek nga tax nga dem ci xamal ni di nga daje ak yërmande suñu borom kon loolu moom moom moom la liggéey kon Euh, bii nga xam ne moo ci topp yaa ayyuhalladhina amanu idha laqitumul ladhina kafaru euh, zahfan fala tawalluhum adbar mooy li nga xam ne moom lañ ko moo moo atte deuxième étape boobu boo demee ci troisième étape bi euh, ndax loolu ni nga koy déggee mooy bu fekkee dafa dajeek Leclerc mu ànd ak ay ay ay garde ànd ak ay chevalier ñu war ay fas waxtu dafa jot ah ah mais fii man man daanaka fee maa ngi soog a dugg ci conférence bi ah ndax fii mbir mi ci sëñ bi la nekk ah ma kon dégg kon beneen bi mooy fi nga xamante ne da da kon euh, li ma doon wax léegi mooy bu fekkee daje nga ak ñoom bu waxtu julli jotee dangay dindoo koo xam ne doo fa nekk di leen laaj xalaat wala nga koy waaj la nga daan def moom ngay def ci seen biir. mooy bul mooy mooy mooy bul daw bul dellu ginnaaw ñoom biñ njëkkee biñ njëkkee wër sëñ bi gaw ko lañ ko njëkk a wax dafa làgg fa saasa laata ñuy def ak moom deux heures de temps xam nañ ni li gën mooy suñ suñ bëggatee mu def dara nañ ko wër ne tekk ba xam fu mu jëm ak lu mu ñu fekk ko ca lool même pas trois heures de bi ñu ko xam nañ loolu ci moom lépp loo xam ne ay warteefam la mu war koo def ci jaamu yàlla war koo def ci ragal yàlla war def ci dignitéem nga xam ne du wàcce boppam daf daf daje bi mu daje ñoom munu munu tax mu changé kon loolu valeur universelle la mooy jafe googu mooy tax boo demee ba fële naan ma damay jàmm yàlla wala damay def li damay def laa booba da ngaa dajewul ak noonu yii sax yii sax yii sax ñoo gën a gën a na ñoom ñoom benn benn wajaas lañ lay def du taxaw waaye nag kii de ni mu def ak ñii moo représenté ñeere su dajewoon ak ñoom jàmm rek ay xam donc euh, nga ñëw ci euh, étape bu euh, fii c'est moyen daal étape géej hmm? ah? waaw mooy mooy bii lan la ça c'est l'exil la départ départ bu Saint-Louis bi muy dem Ndar bi muy dem Ndar la nga xam ne parce que dafa am ku mu àndaloon nag boo gisee dama bëgg bu ñuy daaneel nu soog a wax suñu yëfi murid wax suñu mbiri baatin ndax buñ ko doon def feneen buñ jëkk jëkkale lii dañuy deel dañuy gaa yi dañ ñu kar waaye buñ demee ba teeral mboolem luñ wax lu mu jafe-jafe danañ leen ne lii kat moom ndax mënoon naa tàmbali ci indi addis boo xam ne su ma ko tegoon fii am ñu ne ma ku ko solo tubaali man balaxa miata rabita batal ab su ma tàmbalee woon foofu ñu ne ma ku ko solo ah damay wax ba nappi ne leen lii de sëñ bi jagoon na ko miata rabita batal alf 1300 la Mamour Anta Sall nelaw 1301 sëriñ bi wax ca wayam wane waa sara xidmat ama jëy seen waxal boobu at maramin assasé 1400 1301 ba 1400 mooy mooy mooy mooy li yonent bi wax ko kon sëñ bi ah tombe de mooy waral ay gaaf kon mën naa moom la ñun nag gëm nañ ni moom la suñ biir nekk waaye nag ku dajeeg ñun dana bëgg a wax yow ba nga ñëw fi ne rek donc tey bi muy dem ndar gis nga ko yaa alladina amanu iza laqitumul iza laqitum fi atam euh, fasbutu waskurullah donc euh, euh, de walaaw waaw waaw kay mu ngoog faskuru dañuy de leerul faskuru faskurullah kabiran kasiran moom lañ ko wax donc kon nay bi muy def bi mu tolloo foofu dañ ko wax ne boo yéen ñi ngeen di xam ne yéen a gëm su ngeen dajeek noon yi na ngeen na ngeen way na ngeen dëgër ci li ngeen nekk te sax ci di tudd yàlla te bañ koo bàyyi benn yoon moom ci loolu loolu valeur la c'est des valeurs universelles ñun loolu mooy suñu gànjar bu ñu fekkente ne dañuy wax valeur euh, patrimoine culturel loolu moom la ñu am war koo teg ndax loolu du soppi ko de bi muy dem Gabon euh, te boo boo xoolee ndar lam fa daj koo xam ne wax na ni li ma daj ndar kenn moo tax rus naa koo nett muy ki may tarbiya waaye ne ba ba ñuy lem dënd bi duma ko wax mu ngi kon ku gis na ko ci euh, jazaaw shakru xatu fi jawaab latif donc loolu muy lu leer loolu nag mooy liñ ci am solo rek mooy nga xam ne nattu la dañ koy seet fi nga dañ koy togg rek moom dañ koy defar dañ koy defar waaye bi nga xamante ne loolu ñu ngi koy defar rafetal gi mu rafetal nattu yooyu moo lay xamal ne mustafaat lenn loo xam ne seq na ko borom te loolu mooy valeur bi nga xam ne moo mën a nekk une valeur universelle kenn mënu ko dindi bu la neexee nga ne yaa ma gën a xees bu la neexee yaa ma gën a njool waaye li wérte loolu moom kenn mënu ci dara donc bi mu ñëwee ci état bu Gabon tubaab yi fekk na ñuy def ay zone de bañ ku nekk xam na ni Guyane boobu zone de bañ la boo xam ne ña fa jógee ñii dof nañ ñii lagg nañ ñii def nañ lu ne ñu bàyyi Guyane indi ko Gabon ma ma ma ma ma ma ma ma bay jëy si la sax may woon benn document boo xam ne insectes yi nga xam ne ñoo nekk Gabon seen dangar ji moo ju jaan ñoo tolloo ma ne ko mbay lii mooy sama li man lii laa jàng man spécialiste géophysique la kii kay maa la ci mën a waxal donc nga gis ne loolu ñoom ñoo ko tey waaye biñ ko fa yóbboo itam euh, ba muy dem xam nga mën naa la wax jaar na fi yóbbu nañ ko wiir wiir dëgg la mboolem loo xam ne mën na laa fàttali te yonent yàlla Moussa wala mu fàttali si sunu euh, Ibrahima wala moo fàtt la keneen dafa jaay da ko jaayante waat nga xam ne man bu ma ko fekkewul lu ma gis ci moom danaa mën a gëm la weesu wa waaye li am solo rek mooy la nga xam ne moom la doon liggéey te muy valeur universelle mooy eegaay eh yéen ñi nga xam ne yéen a gëm na ngeen xeex ak ñi ñi nga noon yi fu ngeen nekk noon yi nga xam ñoom ngeen nekkal na ngeen leen xeex ren oo waxul xeex yi jëli gànnaay nga defee waaye sëñ bi moom fu mu ku mu mën a nekkal ak fu mu fi mën a nekke mboolem liñ ko digal du ci fat dara loolu nag c'est des valeurs universelles kon universalité Sëñ Tuubaa suñ koy wax ñu bàyyi lii parce que lii suñu borom a ko séq ak moom jaare ko ci ki nga xam ne moom loon liggéey loo mu koy contrôler fu mu toll ndax drapeau l'islam ku ko bëgg a yore ni mu ko yore woon fokk gaa yi topp la jeewal gii la dajeeg ahlu badrin dafa am ñaar armée terrestre ak armée terrestre armée terrestre mooy ñetti junniy malaayka yi ñu yabaloon baral waaye armée terrestre bi Sidna Bakrin Sadiq mii moo ko jiite li tax ñu xam koy ci Sëñ Tuubaa mii lañ ko xam Sëñ Abdou Karim Touré moo ko doon laaj mu di ko ko leer fekk nañ ko fii ci jeewal gii waaye mu ku ne gis na ko moom faslante woo loolu leen xañ ci ak moroom morom waaye gaa yi liñ bëggoon mooy xool ba xam kii li muy wax lu mu am déet lu muy wax lu mu ndax seen alal mbooloo sax buñ dajee di dundal diine danañ ñëw ba tiim leen di leen xëpp barke pour pour pour ñu mën a dem kon ñooñu du ñu bàyyi ko mel ne digee loo xam ne ñoo ko gën a bëgg ñu amee xànc ak morom ma faslantew leen moo tax bi muy dem foofu yaa loolu la amanu xaatilul na yalunakum minal fer kon loolu la doon liggéey ci Gabon Gabon gépp loolu la fa liggéey Euh, soo bu ñu ko bu ko bëggoon a détailler tamit dafay yàgg parce que waxtu bi bañ a ne xam bu na xam valeur bii nan la nekk une valeur islamique ci yan ponk lay jaar pour mën ko liggéey ba am ci li nga xam ne kenn mënu ko am loolu mooy waxtaan mi ngi ci document bi liggéey nañ ko di ngeen am temps pour mën ko lire dinañ ko def ici en arabe jox leen ko incha allah ci fan yu néew boo demee euh, ah waaw fii détaillé woon naa ko ça va ça passe hmm? waaw eh, bayin taxut doona xut bayin xuttum xut naa fan la mooy mooy retour bi waaw mooy mooy maxalu retour doom mooy wa in taxut doon wa taxut doona xut wa in xut wa in xuttum xut ah, wax loolu soo defee la nga def noo soo kii yoroo ma yaru soo fekkee ngaa waaye kon xam nga ne kon joxuñ leen boppam ne moom mooy punir wala moom mooy combat aaya bi mu leen di joxeñ ko ko wax ko koy defal loolu yépp c'est une valeur universelle de l'islam c'est une valeur universelle de l'islam loolu dafa nekk lu am solo ay mbaax la yoo xam ne l'islam da ko yor moo raw moo gën a ñaw ngànnaay moo gën a ñaw ngànnaay ndax Hudaybiya jël jullit ñi bi ñe bi Sidna Ousmane demee dañ ko kii baa xoolee sin dañ ko naroon a rey la tax rey ñu ko ayun yi muy agent secret yi nga xam ñoo ñëw ci place bi di yër biñ ñëwee gis ni jullit yi jaayante yenente ñu gis bu tiflee ñu aw ko di ko diwoo ku ci ku ci jotul nga di laal sa sa morom mi ko jël bu laalee ndox nga gis ñuy jaar ci kaw seen ay morom te 2000 personnes rek lañ ñu nga bu fekkente ne dafa yónnee nga gis ñuy wadd ñu ñu gis loolu agent secret ba mu ko gisee la leen wax ni lee ma gis moo gën a ñëw suñu jaas yi bàyyi leen Ousmane mu dellu kon loolu te ah xudam ak tujuram mën nañu bàyyi ah laaj dafa bari acca ba ci bis acca mais man jaaxalul man ah? jeexal ma ci benn parti parce que li étude la xam nga universalité l'islam mu ne su ko taxañ mu ne su ko cof mënul nekk de waaw te ñi koy jot ci français nag ñoom danañu ñooy danañ danañ danañ leen jëriñ lool ndax ku nekk fi ngay fi ngay liggéeyee voilà mais nag bëgg naa ñëw si Mauritanie après bu ñu bu ñu laaj yi ñëwee ma mo Mauritanie dafa am solo trop trop trop trop trop ndax moo gën a jafe Mauritanie gën a jafe lii ngay li ci fi wax lépp Gabon ji détaillé wuñ ko sax waaye buñ ko détaillé woon matul asaka ci Mauritanie te te ni mu ko euh, ndax euh, wax nañ def ban ban ban maxaal la yaa alladina amanu laahu jota bayna naa wa baynakum keneen xam nga foofu ba mu fa ñëwee yóbbuñu ko ci ay yéefar teguñu ko ay nattu yo ay yoo xam ne lu diis ci yaramam la dañ koy yóbbu ci pàkku diine boo xam ne kenn mosu faa def daanaka lu bokk lu bokkut ak diine di boroomi xam-xam di jaamukat yàlla di ñu am cër ci suñu borom àgg ci ñu doon ñoo xam ne yàkkamti woon nañ koo gis te gisuñu ko ci tukkeem bi kon am na ñàkkut am fu ñuy xamee ne sëriñ bi tukki woon na am fu ñuy xame ni am na fa ndam xanaa ci pays ci kaw lay doon ñooñu bi ñëwee yàkkamti gi ñu ko yàkkamti woon a gis tax na kenn ku nekk li tax foofu gën a jafe nit mën naa ñëw ni ko man dey sama baay dama ko joxe exemple néew ma loolu lañ ko wax sama maam de fii la faatu woon ci baax gox bii la nekkoon waaye kenn gisatu masalan sëriñ bi ànd ak moom ba ne ko mi ngi fii buñ ca bëggee leen leer ñu xam wala keneen ñëw indi masalaam ne man de su ma demee dama koy téye nga ñëw mun la xanaa li nga indi danga koo fàtte ñu topp kook ñoom noonu ba ñoom ci seen bopp ñu gis ni euh, tubaab bi kii ñu leen indil dafa mel ni ñoom dañuy wax tubaab bi ne ko yéen xamu leen ki ngeen ñu indil lim représenté ci ñu ndax jox nañ ko seen bopp ndokkel ko ci lislaam ne ko yow yaay ki nga xam ne ci yow la ci sa jëmm lan gisee waat lislaam am matt yu yees di ko xambaat yaay ki nga xam ne fii nga nu fekk si tey noonu seq na nag yow loo xam ne mënul lu def di la sax ni dalal jàmm nga sax fi te dootu buñ sañoon dootu fi jóg yaay ki nga xam ne sa tukki bii dangaa meloon ni aw weñ weñ gu ñuul nga dellu si ñëw mel ni jama mel ni or di way wu ne ñu wax ko ca waaye naar bu defee yow loolu te ay nit yàlla lañu dafa fekk lii aaya bi wax ñu natt ko cee nattoo nattoo nattoo nattoo ba nga xam ne euh, gis nañ ni neexul ba neexul waaye kii mooy ki nga xam ne mooy dundal kii mooy ki nga xam ne moom la diine jaral lu ne kii mooy ki nga xam ne laata lañ doon dégg ca tukkeem ba la gis man mat loolu li li ci moom li matul asaka kon loolu nag ragal yàlla rek la ko liggéey topp yàlla la ko liggéey jaamu yàlla la ko liggéey ndax boo gisee may tënk foofu Mauritanie bi sax damay ñëwaat fii ci suuf waaw xam nga maa ngi wax fii ni mënoon naa wax tey ni Touba Liman Balaxa tàmbalee foofu indi ko indi màggal gi te su ma indee màggal gi damay xotti damay indi Sidna Ibrahima nee na ba ñu bëggee rey doom de ndax dee na ñu ne ma déedéet àlluwee mahfuz ju mag muy umul kitaab soo fa dellu woon tey fekk fa Ibrahima rey sa doom mu ne wat lu tax deewul lu tax deewul dañ koo jot waaye lu ci suñu borom teg inna inna kazalika najzil muhsinin ku def la mu defal ñu defal la lañ ko defal ku def la ko raw na épreuve bi nga xam ne moom lañ ko doon teg da koo da koo dund ba mu jeex takk ñu jàpp bis kii dañ ko ne tey la bu mu jàpp ko kon kat kii bu bu deful lu gën a lu gën a rawit def na lu singulier lu particulier kenn mësta gis tey la mu ne tey laa koy jàpp sama kent kooku xam na dana dem xam na dana dellusi du dëgg mënoon naa it euh, mënoon naa wax tey ne su ma bëggee expliquer alam yëpp damay dellu ci sama yeneen wax ni Abu Lahab bam faloo Abu Taalib nelaw Xadijatu nelaw am de waa Quraysh seen woo ko gannaaw boo xamante ne am na ñaari téeméeri kilomètres yu kaala ci biir mag teg ko ana diw di seen maam mun leen ma nga sawar Abu Lahab dafa mujj taxaw mujj mel ni géwélu juddoom di ko ma ay maamam di ko mu ko wax mu ne ko ma nga sawar te ku ne xam nañ lu ko jiitu nañ ko mu jooy Abu Lahab Abu Talib astaghfirullah Abu Talib tere nañ ko ko te lu tax mu di ko jooy ku ñàkk fayda ak lu mu ko mën def ak fu mu ko mën a féetal suñ diine ji waaye ci maye dara c'est une valeur culturelle te te matali ko woon sat moo tax ñu ne ko xoolal tout sauf jooy tere nañ la araam na ci kon mënoon naa mënoon naa def dindil ma fi mënoon na mënoon naa tàmbali samay wax foofu aywa ak fan mënoon naa yëgal yëgal xam nga su ma bëggoon expliquer tey wàllu wàllu wàllu kii sëñ bi bu ma neexee ma ne naa jël naa jël. ma ma ma non il faut ñu wax li yonent bi day li sëñ bi day ah li ah li li li ndax wàllu wàllu wàllu wàllu wàllu wàllu wàllu ñu ñu bàyyi ñu gaaw dis waaw kon baax na acca question lan la acca mais man mënoon naa yeggale man di sama conférence ci sëñ bi la li ci des yëpp dama doon wut ay lay rek ah yow gisal nga mbokk yi eh, xam naa ne waxtu yi moo ñu xaw a jot ba sëriñ bi lim bindoon sax mën naa ma wax ne un dixième bi sax waxu ko waaw maanaam eh, lii dafa nekk tam boo xamante ne dafa yaatu yaatu boo xamante ne xajul ci benn jotaay waaye nag dafa mel ne ñoom dañoo xamoon loolu ba tax ñu préparé ñu ab document boo xamante ne yaakaar naa ne incha allah buñ ko jotee bu buñ ko liiree rek kenn ku nekk da am gis-gis bu leer ci lii nga xamante ne incha allah moom la bëggoon a waxtaan ak ñun. maa moom li def moom mooy rek dañ danañ ko jotal cant goo xamante ne am na fu mu tàmbali waaye amul fu mu yem dëgg la sax am na ay mbokk yoo xamante ne ñu baree bari amoon nañ ay taxaw seetlu waaw ñu bëree bari amoon nañ ay taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon doon waxtaane bëggoon nañ cee participation waaye nag euh, xam naa ni ma koy waxee rek maa laa sax waxtu yi ci boppam moo ñu jot même laaj yi tamit liñ fi jot ci laaj waaye xanaa bu matul fanweer laaj tamit war na koo jege te waxtu jotu fii nii su ma juumut ñaari min wala ñetti min moo ñu dese kon damay jox sëñ xaadim sëñ xaadim Juuf su ko defee mu jukki rek lu man ñaari laaj wala ñetti laaj rek ci ci biir laaj yi su ko defee jot li ko mbooloo mi ma fàttali mbooloo mi nag ne suba insha allah al ustaas Abdul Ahad Sané moom lañu fas yéenee dalal fi jotaay bi mu fas yéenee waxtaane fawdawiyatu da'wa fi Sénégal maanaam woote jëm ci diine ñàkk gi mu ñàkk a nosu ci biir Sénégal lool la fas yéene waxtaan ak ñun ginnaaw suba insha allah Cheikh Massamba Bousso lañu fas yéene dalal mu fas yéene waxtaane Cheikhul Khadim ci silalil qur'ani wa sunna mooy Serigne Touba ak alquran ak sunna insha allah kon loolu mooy jeexital jeexitalu semaine bi maanaam comme waxtu wi li damay jox Serigne Xaadim rek mu jukki ñaari laaj wala ñetti laaj rek su ko defee ñu ci détail a'uuzu billah bismillah inna waliyallah hasbiyallah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara fi ñu ku baaxoon defee di sant bu baax Serigne Atou ci waxtaan wu am solo bii nga xam ne waxtaan na ko fi te mu des lu baree bari loo xam ne amoon na yéene jot li ko waaye laaj yi dafa mel ni euh, ñiy laaj xam bi dafa jiitu ci ñoom li sëñ bi daa wax naan joxe bi dafa jiitu laaj bi <laughs> euh, mel ni laaj yi euh, lu ci bëri dikk na xam naa bu ñu noppee dañuy dem kër boroom daaru fexe àggale yenn laaj yi waaye sëriñ bi li ëpp ci laaj yi am na ci ñoo xam ne dañuy wax ne wooteeb sëriñ bi. Euh, lan moo war a tee mu mën a àgg ci réewu naar yi ni mu wee ci Europe ak Amérique euh, ba daj fa kàpp nee na nee nañ lan moo tax mu des fa àgg lool. waaw loolu de dafa mel ni euh, ay cax rek moom lañ fi teg waaye day mel ni lu ngeen ci jaaxle rek jaaxle nañ ci lu ñu toll tontu li daan li ci des mooy li ñu ci war war leen ci. moom waxtaan waroon naa daanu ba war koo mën a génne nga xam ne naar bi moom dafa am xaalis xëy na wala mu am fulla wala mu am li mu jàpp waaye nu ni tamit li nga xam ne moonu dab ba mën na noo jël ab tubaab tuubal ko indi di ko di ko fësal waaye duñ jël mukk ab naar indi teg ko di ko def loolu ba tey dafa def ci suñu wàll loo xam ne ñun ñoo war a gën a këm li ni ba li ni jàpp li ni jàpp fañ ko war a eggale war ko faa gën a euh, war ko gën a jàpp ndax man li ma ci wax ni wax naa la ne mënul nekk ci aqida mënul nekk ci masaa masaay bi mënul nekk ci tawhid mënul nekk taw boo jëloon tey boo jëloon tey ashari sax nga xam ne ci mutaz mu'tazila mu'tazila la génne du suñu noonu ñoo bokk lu ñu def ñoo bokk lu ñuy wax kon lan mooy gàllankoor ñu ngi koy xanaa yàlla no xëy nu jëm ci wet yee rek bàyyi fi waaye fii nag la ëppee woon doole laa yaakaar mu man a mën a mu man a te euh, li tax nga xam ne kon sunu walla am na ci tuuti mooy 1925 Abdurahman Abdul Aziz Abdurahman euh, Faysal ibn Abdul Saoud bi nga xamante ne mi ngi bëgg a toj ci Medina mais sërif ya fa nekk di njabootu yonent bi def nañ délégation ñëw ci sëriñ bi def nañ délégation ñëw ci sëriñ bi kon ku leen wax sëriñ bi ku leen wax sëriñ bi xalwatu lañ dugg. ñu xamal leen ni fokk ngeen bu ngeen bëggee ci lii ngeen def jàmm il faut ngeen seeti Xaadimu Rasuul mu ngi am gis nga ko donc loolu muy lu am solo kon mooy mooy li ma doon wax léegi ne ci biir yaatal giit ñee dañoo dagg lipp luy baatin sànni ko fële dese saa yu kese xam nga koo xam ne kii bi muy defal li muy def mi ngi àgg ci bëgg a toj a toj a toj ba ne naa tojaale barabu yonent bi toj kër gi mu juddoo woon toj leneen bépp lépp loo xam ne daal lu ñuy lu ñuy barkeeloo lu ñuy siyaar mu dindi ko dëgg la man naa am sax moom ci lu nekk dëgg waaye loolu ak ndof la la ba pare nga bëgg ne loolu dama koy yaatal boo accès ci man damay wax ak yow ci lool tey jii ñoom fu ne yaatu nañ fa waaye ni ni yoonu murid départ départ la ndax tey jii bu imaamu Màkk ñëwoon fii tey ci tuubaa gii. fekk fi sëñ Abdou Khadir day xam ne kii ilimaan la waaye ñi ci ginnaawam dañoo yaakaar baayam donc xelam du dem mu ci xalaat a jiite at mam fi amee boobu man maa ngi fi sëñ Abdou moo xëy sëñ Abdou Lahad moo xëy ñëw fii ci sëñ Cheikh Mbacke ne ko gan googu kat sa gana jaar ci sëñ Abdou Khadir ne ko na nga xam ne lu lu àdduna yàgg-yàgg na nga xam ne kooku di bokku leen yow de ñi nga nekk seen kanam dañoo dañ dañoo yaakaar sa baay dañ laa yaakaar moo taxit ba mu ñëwee dafa boo xalanteeg ñun loolu départ la loolu lu am solo la kon yaakaar naa ni xam-xam bu dëgër boo xam ne buñ ko dee wuti ca ñoom it ñu góorgóorloo góorgóorlu ba nga xam ne dañ koy am fii tëgg ci liggéeyu sëriñ bii lu ci war lépp di fa dem di ko doxee di ko waxee di ko lijjanti ci lépp buñ ko defee mu sotti ab tàmbali lay doon.